mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayyidinaa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen bi koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan yi ci fukki fan yooyu nga xamante ne mën nañu wax ne lépp yërmaande yàlla ñu ñaan yërmaande jooju yàlla tëbb ko ci mbooleem jullit ñi di kaat nañ tey jii rek fas yéene ànd ak yéen ni nga xam ne noonu la ko mu assasatul wafa'i bi xuququl iman di def ak yéen fii ci Darou Moukhty ngir dalal rek kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diiru koor ak koor yi ki ñuy dalal tey mën nañ ne moom ci muassasa bi la bokk ndax lii nga xamante ne moo tax muassasa bi jóg te mooy tasaare xam-xam ak lu jëm ci liggéeyu Serigne Touba moom mii nga xamante ne moom la dalal tey ku ci jàpp la ci anam goo xamante ne tax na ñu baree baree bari xam tey lii nga xamante ne ci la muassasa bi yëngutu muy Serigne Abdou Aziz ñu gën koo xam ci Serigne Abdou Aziz Majalis muy ki nga xamante ne moo sos site boobu ñu wax ñuy wax al Majalis nga xam ne mbooleem conférence yi nga xamante ne defoon nañu fi daaw moom mii moo ñu defal ak jàppandal ba ñu mën koo jàllale ci internet bi en direct ñëpp di ko seetaan naka noonu ren jii tamit bépp conférence boo xamante ne jàll na fi. moom mii moo ñu defal ak jàppandal bañ mañ koo jàllale ci site boobu nga xamante ne moom moo ko créé ba ñu nekk bitim réew ak ñu nekk ci réew mi ñëpp di ko mën di seetaan naka noonu tamit mbooleem waxtaan yëpp moom daf koo archivé ci site boobu nga xamante ne bu jàllee tamit képp ku bëgg a seetaanal waxtaan yi war nga bëgg koo déglu rek foofu noonu ci site boobu nga xamante ne moom moo koy saytu mu muy al majalis da soo ko demee danga ko fekk waxtaan yooyu loolu mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne bokk na ci lenn ci liggéey yi nga xamante ne moom mi ñu ngi koy taxawee rawatina lu jëm ci wàllu mouridisme waaye nag loolu nekkul lu yéeme ndax da cee bokk ndax waajuram sëriñ Basiru Mbàkke doomu sëriñ Baara mu sëriñ Tuubaa kon kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu fas yéene dalal fi jotaay ci tey mu fas yéene waxtaan ak ñun ci thème boo xamante ne mën nañoo wax ne bu maîtriser la ndax bind na ci bindaat ci waxtaan ci waxtaanaat ci muy mouridisme ak développement al mouridi wa moom loolu ci mooy li nga xamante ne tey jii moom la ñu fas yéene waxtaane muy Serigne Abdou Aziz Mbacké mi ñu dalal ci daay rek ci ay yëngutoom ci mi ngi amee baccalauréat ci wàllu tubaab ci lycée Lamine Gueye bi nekk Ndakaaru naka noonu tamit université université bu Cheikh Anta jaar na fa doon def wàllu physique et chimie jaar na tamit ci université bu Sakhir Thiam bi nekk Bourguiba ba ba foofu la amee maîtrise am def na tamit ay gëstu yu bare bari maanaam expert la ci wàllu informatique maanaam moom expert la ci wàllu informatique def na tamit ay gëstu yu bëree bëri yoo xamante ne lépp ngir tasaare liggéeyu Serigne Touba ndax téere bi ñuy wax Masaalikul naan moom mii traduire na ko ci anglais ngir ñi nga xamante ne ñoo jàng wàllu anglais ñu mën a xam liggéeyu Serigne boobu naka noonu tamit am na beneen téere boo xamante ne defar na ko ñu koy wax al jihaadu fi xali fi a fi li ajli salaam al jihaadu li ajli salaam téere boobu moom mi taalif na ko am na beneen téere boo xamante ne fii ne mi ngi koy taalif nga xamante ne noppeegut waaye yaakaar nañ insha allah balaa yàgg euh, dis na ci mën a jot muy alxidma ñu koy wax maanaam ñu mën koo tënkee ci la vision politique di Cheikh Ahmad Bamba moom mi tamit mooy directeur programme bu Touba TV ci li ma waxoon léegi ci njàlbeen rek liggéey bii nga xamante ne moom lañu def fii yaakaar naa ne képp koo xamante ne yaa ngi topp Touba TV fan yi nii seetlu nga ne mbooleem waxtaan wu ñu fi def rek bis bu nekk am na heure boo xamante ne jagleel nañ ko waxtaan yi nga xamante ne moom baax baaxoo jàll fii Darou Moukhty waa Touba TV di ko teg loolu nag moom ñii mooy ki nga xamante ne jàpp ndal bi ci moom la jaare kon mën nañoo wax ne mu assasa bi e, ameel na ko cant goo xamante ne am na tàmbalikaay waaye amul yem waaye waaye nag daanaka mën nañu wax ne cant gi jëlu ko woon ndax nit ki bu dee def la ko war daanaka loolu cant waru ci waaye nag ñu ne fawuñ sant ko fawuñ wax ko ngir kam war te defu ko kon nag mu assasatul Wafa bi xaquqi iman mi ngi ñaan lii nga xamante ne soobu soobu nga ko lii nga xamante ne tàmmali nga ko lii nga xamante ne naan nga ko yàlla dimbali la ba nga àggale fi nga xamante ne foofu nga ko bëgg àggale yàlla ko yàlla def kon euh, li may def mooy dama koy jox kàddu gi rek xam naa ne sax su ma bëggoon a wax yëngutu yi muy yëngutu yëpp daanaka du xaj ci waxtu yi ndax bari na am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne xaj na xaj na du ñàkk bis ñëwaat ci insha allah ñu ñu bàyyi xel rek ne lii nga xamante ne moom lay waxtaane muy euh, muy mouridisme ak ak développement képp koo xamante ne am nga ci laaj bu ci aju rek incha allah bu waxtaan wi jeexee soo ko andee incha allah di ci tontu fas yeneen tey incha allah bala ñu yëkkati jotaay bi laaj yi nga xamante ne moo fi ñëwoon ci wàllu fiqh bala ñu yëkkati jotaay bi incha allah di ci tontu kon li def mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu taala ala wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit ak mbokki taalibe yi fi daje ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq ci weer wu tedd wi ñu nekk te muy shahru ramadan di ñaan suñu boroom lépp lim fi diggee ci lu baax ci ci yiw suñu boroom defal ñu tawfeex ñu jot ca loola ak mboolem jullit ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ci ziar bi ki nga xam ni moo fi toogal Cheikhul Xadim te mooy Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale naal ak yéene yi mu am ci toolub lislaam ñi ngi nuyu ba tey di ziar ki nga xam ni mooy kilifa dëkk bi te toog toogaayu borom daaru di Cheikh Khady di ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi te may ko wér mu yàgg jiite njaboot gi te lépp lu mu yéene liggéey ci toolu borom daaru bi suñu borom defal ko ci lu kawe ñi ngi nuyu ba tey di ziyaare di ndokkeel muassasatul wafa bi nga xam ni ginnaaw yàlla ci seen pësteef la ndaje yu mel nii mën a amee ci barab bii ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ndax lu mel nii moom ñun ñëpp la waroon kon dafa mel ni taxaw gi ñu ci taxaw ñu ngi koy defal seen maam Cheikhul Khadim di ko defal borom daaru waaye di ko defal lislaam gépp di ko defal képp ko ñuy tudd di tudd Serigne Touba kon ñoom ñu ngi ñaan suñu borom lépp liñ ci yéene ci lu baax suñu borom dafa leen lu kawe njort te li ñuy bëgg a liggéey ci lislaam ñu liggéey ci loo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët ba tey ci nuyoo yooyu xam naa mu mel ni dañ cee seet ñenn ñi nga xam ni yàlla def na ñoom lañ ci gën a jaxasool ku ci mel ni eh, sëñ xaadim mu sëñ Moustapha Absa nga xam ni moom it taxawaayam ci muassasa bi ku ne gis na ko te yàlla def ma war koo jox ay sajari njaam xam naa ñoo fi war a jox sajari njaam bari na bari koo xam ni yaakaar naa ni sax mu andi woon valise mu tax mu doy kon nañu fas yéene def waxtaan wi rek muy sajari njaam boobu ma leen war a jox incha allah eh, ku mel ni sëriñ Ahmadou moom it ñu ngi koy sant taxawaay bi moom mi jiite commission culturelle bi ak sëñ Cheikhouna ak sëñ Koso mi féete wàllu technique bi nga xam ni moom laa jokkal lu bari Eh, ak sëñ Kara Diop sëñ eh, Modou ak ñëpp ñi nga xam ne daal ci gàttal ñu ngi yëngu ci eh, muassasa bi kon ginnaaw nuyoo yooyu ñu fas yéene dugg ci waxtaan wi nga xam ni moom la ñu dénk te thème bi ni ko sëñ Kara Diop waxee léegi mooy mouridisme et développement muy kon ci wolof yoon murit ak développement développement mooy daanaka jëm ci kanam wala soqaliku waaye baat bi àgg na foo xam ne daanaka sax xaw a doon baatu wolof ndax développement moom euh, dugg na ci waxee ni ba daanaka sax tekki ko jaru ko kon lu ñu fas yéene waxtaane fii incha allah wala sax weccante ci xalaat ndax jàpp ñu ni sax jàpp nañ ne ñu bari ci mbooloo mi ñàkkul ñoo ko gën a xam waaye du teye liñ ci xam akus néew ñu indi ko ci ko defee eh, weccante ko kon li ñuy fas yéene waxtaane mooy yoonu murid ak développement eh, loolu nag di tem bu am solo ndax eh, ku ne xam na ni fi àdduna bi toll bokk na ci li nga xam ni ñu ngi ci waxtaan ci lu baree bari ci kuréel ay séminaire wala ay ndaje ay diggante ay réew réew Euh, ndaje yooyu ak kuréel yooyu bokk na ci li nga xam ne moom lañ gën a waxtaane fi mu àdduna bi toll nii mooy dañuy ñuy def ba soqali réew yi muy développement boobu kon euh, fi mu ne nii ku nekk nga ci yëkkati sa kàddu di ci indi sa gisiin ak sa li nga xam ne yow jàpp nga ni noonu la war a euh, ame kon mu yell ci ñi nga xam ne ñoom ñi ngi wuyoo ay jullit nekk ci keppaaru Cheikhul Khadim ñoom it ñu jéem a jàngat développement boobu ñuy waxtaane ci àdduna bi nga xam ne fim mu ne nii jafe na nga seetaan benn média muy tele wala nga déglu rajo wala ab journal te doo ci gis ñu ciy wax fànnu développement kon dafay yel ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci keppaaru Cheikhul Khadim ñu jéem a gëstu ñoom seen kilifa googu muy sëriñ Touba moom wàllu développement boobu dëgg-dëgg moom nan la ko gisee ak ñàkkul nan la ci daan jafe kon loolu day wane solos waxtaane lu mel nii euh, kon li ñuy tàmbalee mooy jéem a gëstu baat yi nga xam ni ci lañuy war a waxtaan ndax ñu ñaare dañoo tàmm bu ñuy waxtaane ci benn thème li ñuy jiital mooy leeral ñun déggin wi ñu am ci baat yi ndax euh, baat yi bu ñu ci dëppoowul rek ñàkkul li ci def ci waxtaan wi yépp mën naa indi ay jafe-jafe kon faaw ñu xool baat yi dëgg-dëgg na lañ ko déggee loolu nag lu tax mu am solo mooy dañoo seetlu ne bari na ci àdduna bi lu ñuy waxtaane wala lu ñuy léeg-léeg sax bay àgg ci werante te li ko indi du lenn lu ñàkk dëppoo gi ñàkk dëppoo ci ni ñuy déggee baat yi kon baat yi daanaka bu ñu leeralee déggi wi ñu ci war a am sax lu bari ci coow yi am ci àdduna mën naa bañ a am ndax ku ci nekk di nga xam yow li ngay wax fan nga ko teg te ki nga ci waxalit bu fekkee ni moom àndu ci it dina xam ne yow kat ñàkk nga ci ñàkk ànd lii moo tax waaye li ëpp ci li ñu seetlu ci suñu wàllu bopp mooy werante yu bari muy ay débat yu am ci àdduna bi li ko waral mooy baat yi la nit ñi dul maanaam taxawlu xool ñoom nan lañ ko déggee te lu tax ñu déggee ko noonu kon fi ñuy tàmbalee mooy seet baat yooyu dëgg-dëgg nan lañ ko war a déggee muy baatu développement Euh, ba tey baatu muridiya tamit ak muridisme tam war nañu taxaw taxawlu as lëf euh, seet lañ lan lañ ci war a déggee ndax loolu it dafa nuroog ñàkk lu yomb ci wet waaye ku am seet seetlu ku nekk di nga gis ni ak murit ni ko nit ñi déggee léeg-léeg dafa am wuute yu xaw a bari ba sax ci biir yoonu murid bi ni ku nekk di déggee ak murid wala ku nekk di déggee njàngale Serigne Touba dafa am ay déggin yu xaw a wuute kon ñu ñu fas yéene taxawlu foofu as lëf xool Serigne Touba moom bi mu doon woote moom lan moo ko taxaw lan la doon woote ak ci eh, fan la ko teg te loolu ngir ñu def ko duñu def lenn lu du dellu ci ay mbindul boppam ak ni mu daan dundee muy wér loo xam ni eh, fi ñu ko toxalee wér na kon ñu mën a xam moom loolu ñu daan mouridisme al mouridia moom nan lañ ci war a dégg kon fi ñuy tàmbalee kon mooy leeral baatu mouridia ak baatu développement wala progrès ni ñu ko waxee ci thème bi la las nan lañ ci war a déggee kon bu ñu jógee ci loolu nag xam naa soogu dugg nag dëgg-dëgg nag ci thème bi mooy ñàkkul li ñuy xaar ci ñun ci wet muy leeral nag nan lañu mën a def ba soqali euh, maanaam sukkandiku ci li fi Serigne Touba jàngale ak mag ñu baax ñi ba mën a soqali réew mi xam naa ñàkkul loolu la ñuy xaar ci waxtaan loolu bu ñu leeralee ni ñu déggee baat yi dinañ ci dugg foofu nag bu ñu ci duggee nag dinañ ñàkkul leeral lan mooy ci suñu gisin mooy ay doole dañ naan ay potentialité yoo xam ne mi ngi ci biir yoonu murid yoo xam ne ñàkkul bu ñu ci tegoon suñu tànk suuxat ko organiser ko jàpp nañ ne war a mën a soqale réew mi wala sax lu soqale Afrique kon loolu dinañ ci indi aslëf waaye loolu it du ñàkk tamit ñu xool ba tey ci biir loo xam ne ñàkkul ay lu xaw a des ci wet loo xam ne mu ngi ci biir maanaam ñun murid bi ñuy doxalee loo xam ne buñ ko seetaatoon loolu saafara yu jàngoro yu bari yi nga xam ni ñu koy dund Sénégal wala ko dund ci ci àdduna bi kon daal ci gàttal ci diggante yooyu lañ fas yéene indi waxtaan wi leneen lu ci duggit daanaka ci diggante yooyu lañ koy dugal euh, kon ñu tàmbali ci baat yi na nag xam naa euh, balaa ñu koy def ñu jéggalu jéggalu bu ndaw ndax euh, ñaare boroom xam-xam yi xam naa sax dañu cee boole waaye amaana bokkuñu li dañoo tàmm bu dee ci biir yoon wala feneen sax ku ci nekk. làkk wi nga gën a jàng da koy bari ci say waxtaan ba daanaka sax nit ñi dañ koy xaw a critiquer léeg ndax bu dee borom xam-xam arabisant yi baatu arab ci da ciy bari ijtimaahi ak nangam ki nangam yaa yi di ko kaas bu dee ñun ñun ñi nga xam ne dañoo boole ci ñàkkul ci wetu eh, càmmoñ gi ñu nit baatu waa bi da ci xaw di bari léeg-léeg ay concept ak ay problématique bi ci xaw a bari loolu kon ñu ngi ciy jéggul bu fekkee ni baat yi bari na ci waaye nañ fexe eh, ci mën ngir di ko moyu incha allah kon ñu tàmbali ci leeral baat yooyu ñun lan lañ ci dégg bi ci jiitu kon mooy al muridiya muy muridisme euh, loolu nag ngir ñu dégg ko dara gënu cee yell ñu dellu ci ki nga xam ni moom moo ko taxawal muy Cheikhul Khadim Serigne Touba ndax euh, ñaare booy leeral mbir balaa nga ci indi sa xalaatu bopp war ngaa dellu ci ki ko sos moom dëgg-dëgg moom na la ko indee rawatina ku mel ni sëriñ Touba nga xam ni dundam gi yépp da koo bind ndax sëñ Tuubaa moom kuy wax ci moom te delloo ci mbindam daanaka amoo lay ndax te loolu ñun gëstu ñu def ci wàllu ñu naan recherche ci lu jëm ci yoonu murid dañoo seetlu ni bari na lu ñu bind ci Serigne Touba wala bari na lu ñu bind ci yoonu murid te ñu koy bind boo seetlu ñu ci bari ñu dellu ci mbirum Serigne Touba daanaka seeni xalaati bopp wala seeni giseeni bopp wala sax tënku ci yennet ci murid yi la ñuy def waaye dëgg-dëgg moom laaj Serigne Touba moom nu mu gisee moom a raam ba daanaka sax erreur yu bari yi am fi mu toll nii ci recherche bi am ndax li ñu bind ci Serigne Touba moom kenn maanaam jafe nañu bind ko ci ci yoonu murid bokk jafe nañu bind ci kuréelu diine ci li ñuy Afrique de l'Ouest mooy li ko dalee Paul Marty di wàcc ba ñuy def ay thèse ak ay mémoire ñu bari dañuy bind ci yoonu murid waaye boo leen seetloo ñu ci bari ñu ci ëpp daanaka sax néew na nga ci ku koo xam ne da lay indil bindum Serigne Touba na ñoom masala dañuy bind ci Serigne Touba te duñu xamuñu sax li Sëriñ Tuubaa bind wala li mu wax loolu nag lu doy waar loo xam ni xam naa mënu ma koo xóotal fii waaye loolu day wone rek kon njariñul dellu ci mbindum Sëriñ Tuubaa ak dundinam bu ko defee yoonu moom xam naa lu waroon a gudd la waaye waxtaan wi dina jafe ndax yu ñuy war a guddal dañ koy tënk fi mu toll nii kon ni mu war a leeree dëgg-dëgg sax man dinaa xaw am tuuti waaye dañ ciy tënk rek kon yoonu murid Sëriñ li mu woote boo am na bayit yoo xam ne masalan boo ci delloo dina ci indi lu bari donte tënk Sëriñ Tuubaa ci wax waxum jafe na lu mel ne lil Mustafa nawitumaa yu jaddidu sunnata fa xataaw lu mel noonu nga xam ni Sëriñ Tuubaa euh, dafa mel ni dañ ko laaj yow li ngay woote lan la mu ne man kat sama yéene mooy yeesal yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy sunnatu xarraa mooy sunna si nga xam ni moom daanaka maanaam dafa dafa dafa sell ba daanaka amul lu ko kooj dara taxu ko kon moom yéeneem ci taxawal liñ naan yoonu murid mooy fexe ba ni yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi woon islam bi mu fiy jógee nga xam ni dara kooju ko euh, moom yéeneem kon mooy delloo diine jooju ca nam meloon ci jamono yonent bi alayhi salaatu am na yeneen bayit yu bari yu ñëw diinu si waa islaamihi laa yuhmadu inda illaahi bihi ñu jaddidu ak yeneen yoo xam ni tey wone ni moom kon tajdid eh, yoonu mu bu ñu ko doon tënk ci baat kon tajdid lañ koy tënkee ci sama déggin mooy kon yeesal yoonu yonent bi alayhi salaam moo taxoon ñëw sëriñ Touba kon dundal li fi yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi muy lislaam kon foofu boo ko ba xoolee kon yoonu murid du lenn lu dul lislaam ci ni ko Serigne Touba déggee ak ni mu ko wootee ndax eh, bari na ci ñu ciy warante yoonu murid tariixa loola du tariixa lu gudd la yàgg naa ay waxtaan xam naa jarul ñu ciy waaye ci gàttal man damaa gis ni ñaar yëpp mënees na mënees na ko déggee ndax am na ñu naan du tarixa ñu naan tarixa la waaye eh, ñaar yëpp mën naa ànd ci nan ni muy àndee mooy bu dee ci gisuñu Serigne Touba ci doxalinam moom moom tarixa taxu ko woon a jóg ndax moom sax woote na dem na ba wax ne moom donn na tarixa yëpp kon te li ko fi mën a firndeel bari na wërd yi daan joxe eh, yamuloon ci wërd murid da daan joxe wërd Tijaan Chazeli ba ci maam Thierno mi ak yu bare bari kon moom amul woon li ñuy wax démarche confrérique kon Sëriñ Tuubaa moom ay kër kër la wala ak i tariixa taxu ko woon a jóg kon bu dee ci li naan doctrinalement mooy Sëriñ Tuubaa moom ni mu gisee ci gisiinam ci fikriyam euh, ci euh, ci fikram moom tari soxlul tariixa moom tajdid moo ko taxoon a jóg waaye nag ngir jëmmal gisiinam boobu muy yeesal googu dafa daa waral ay doomu aadama daje am nu ñu nosoo di ko doxee muy nu ñu organiser woo ñu organisé woon ngir jëmmal gisin boobu nag boo xoolee organisation confrérie la muy yoon li naan yoonu murid muy tariixa am ay cheikh am ay li tariixa yi am yëpp ngir jëmmal gisin Sëriñ Tuubaa bu nga xam ne tariixa kon xam naa duma ci guddal kon daal ci gàttal yoonu murid mooy islaam bu dañoo dellu ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon loolu fekkee nag nangu nañ loolu nag kon dafa mel ni euh, thème bi ñu jox muy mouridisme ak développement nekkatul mouridisme ak développement kon islam et développement la doon fekkee nangoon nañu kon sëñ Tuubaa islaam kon loolu day tekki ni kon dañuy dellu ci l'islam moom nan la gisee développement luy développement ci l'islam bu ñu ko gisee nag xool sëñ Tuubaa bu ñu ko jëmmalee kon almuridiya du lenn dul jëmmal gi sëñ Tuubaa jëmmal gisunu lislaam bopp ci jamono kon loolu lañ koy lañ koy déggee euh, bu loolu jàllee leneen li ci tege mooy euh, kon sëñ Tuubaa andiwul tarixa gisin la dinaa ci wax ci mujjantal gi waaye man ci samay gëstu téere bi sëriñ Kara doon duñu sànq te jamono yi ñu koy bind te noppeeguñ ci muy xidma la vision politique de Cheikh Amadou Bamba mooy Sëriñ Tuubaa nu mu gisee politique lu xaw xóot la ndax dafa laal yu baree bare ci biir suñuy gëstu dama nañ ba gis ni Sëriñ Tuubaa li mu indi sax daanaka boo ko xoolee projet de société de l'islam muy islam ni mu gisee àdduna ni àdduna ni ñu ko war a tabaxee ni mu war a mel Sëñ Tuubaa loolu la indiwaat kon muy liñ naan civilisation islamique masalan kon ñu bari xam nañ wala ñuy gëstu ñu ne xam nañ ni islam bi mu ñëwee dafay fekkoon culture arabe mooy culture mooy ni nit ñi tàmm dundee seen i aada seen i gisiin seen i colko seen i ni jaamoo seen borom ñi ñu gisee àdduna euh, ci tënk loolu mooy culture bi islam ñëwee ci culture arab mu indi fa ay xalaatiin ak i doxalin yu bees yonte saa sam dafa créé ay nit ñu bees di Seydina Abou Bakar Seydina Euh, ñoom ñëpp suñ bi xalaat islam ñëwee kon yamatul ci culture mu nekk civilisation civilisation moo gën ëpp doole culture ndax islam dem na ba noot gox yu bari ci àdduna tey dundal yu bari muy wàllu xam-xam am doole joo xam ni ba tey am na loo xam ne tubaab yaa ngi koy jëfandikoo fi ne ci wàllu xam-xam ci islam lañ ko jëlee civilisation islamique waaye ba ba ma xoolee dafa mel ni Sëriñ moom loolu la doon dekkal ci jamonoom ndax moo xool li Sëriñ Tuubaa indi dañ naan culture mouride waaye xaw a xóot ko mën a layal fii naa di wax loolu layal moom dina xaw xoromu ci yenn borom xam-xam yi waaye ñu déggee ci ne Sëriñ Tuubaa li mu indi civilisation la lu wa lu tax nag àggagul fi mu war a àgg loolu leneen la dañ ci dañ ci indi ñàkkul ay tegtal bu ñuy wax ci faiblesse yi waaye Sëriñ Tuubaa kon civilisation la indi kon civilisation dafa gën a kawe développement yi ñu tàmm nii mooy kon daf ko ëmbaale boo xoolee da ko Tuubaa ak nu ko xalaatee gis-gis bi mu ci am gis-gisu civilisation la lu xaw a la waaye dama ko faaw dama ko mënuma ko woon ñàkk dund ci yam ci ngir wane ni euh, gisuñu Sëriñ Tuubaa dépassé na tariixa noonu ni ko ni ñu ko déggee bokk ci cosaan duma ma guddal foofu kon léegi ma dellu ci baatu développement euh, baatu développement euh, bu dee ci wolof mooy jëm ca kanam wala soqaliku wala avancement wala progrès ndax sax am nañu ko traduire noonu ci thème bi ndax yooyu yëpp da ci day dañ dafa dafa lëkkaloo rek développement euh, baat la boo xam ni yàgg na bu dee ci danga koy gëstu ci xam-xamu tubaab masalan muy la pensée matériel occidentale surtout ñoom am na gisin buñ ci am gisin buñ ci am mooy doomu aadama euh, dafa nekk ci kaw suuf di dundu am fu mu nekk am fu mu war a jëm masalan doomu aadama am na barab bu mu nekk boo xam ne jamono moo laaj mu nekk ci barab boobu xam-xamam loolu la ko may mu nekk ci barab boobu waaye doomu aadama war naa mën a dox ba jóge ci barab boobu dem ci barab ko gën a kawe ndax bu jóge ci barab dem ci barab barab ko gën a kawe lañ ci jublu kon développement mooy nekk ci barab boo xam ne dafa xaw a suufe wala bu xaw a dellu ginnaaw jóge fa dem ci barab bu ko gën a kawe waaye bu ñu nee barab bu ko gën a kawe loolu warees nañu cee def ab laaj ndax kawe kawe moom mu ngi tënku rek ci gisinu doomu adama bi ndax dara mën naa kawe ci doomu aadama bi te fekk kawewul ci beneen doomu aadama li ma ci jublu mooy baat boobu baatu développement ñun buñ koy wax li euh, waaw kon ñu ngi woon ci Euh, baatu développement ni ko waxee développement mooy nekk ci benn barab bu xaw a dellu ginnaaw wala bokk boo war a weesu jóge ko dem ci beneen barab bu ko gën a kawe kawe nag mi ngi tënku rek ci nit ki moom li mu jàpp ni moo am solo ak moo moo kawe ci moom ndax kii ni mu gisee développement lu am na boo demee ci keneen mën na ko gisee neneen masalan ci lu gàtt rek ni chinois yi daan gisee développement ak ni ko européens yi daan gisee ak ni ko américains yi daan gisee ak ni ko arabes yi daan gisee ak ni ko nit ñu ñuul ñu daan gisee boo ko boolee léeg-léeg da nga ci gis ay wuute lu tax nag ñuy tàmbali ci gisinu tubaab bi loolu li ko waral mooy adduna bi fi mu toll moom ku ci ku ne xam na ni dëgg-dëgg li ko tënk lu ci bari ci baat ci xalaat yi nu tubaab yi lay doxee li ñuy wax mondialisation kon loolu boo ci gëstu wala nga ci analyser faaw indi gisin boobu ndax gisin boobu dafa xaw a noot fi mu leen gisin yu bari boo ko indee ba noppi nag soo ko indi nag gisuñu l'islam ci ci baat boobu kon baatu développement kon tubaab yi ñooñu ko fi indil ci anam yu bari waaye ñoom ni ñu ko gisee mooy jógee ci barab bu suufee ci dundiin dem ci beneen barab waaye loolu boo ko seetloo ñoom dafa mel ni gisiin bi ñu gisee àdduna dafa am jeexit ci ni ñu déggee baat bi li ma ci jublu mooy euh, duma ko guddal ndax taarix la waaye ci gàttal Occident dañoo doon dund loo xam ni ci wàllu diine ay ay xarnu yu baree bari église nekk fa àndandoo ko li ñu naan royauté muy buur yi di doxal doxalin yu doy waar di noot askan wi dem ba li naan la révolution française ñëw 1789 mooy askanu tugal muy France ñoom ñëw fippu nangu nguur gi ci buur ya fa nekkoon waaye bi ñu ko bi ñu ko nangoo yemuñu ci rek nangu ko ci ci buur yi waaye dañoo féttéerlu ci nitu diine yi ndax nitu diine yi ñoo lëkkaloo woon ak buur yi ci tënk di noot askan wi loolu la ñu la révolution française muy maanaam daanaka dañoo jàllar bi doxaliinu euh, ci wàllu politique yu bari bari loolu nag bi mu amee yemul rek ci soppi doxaliinu politique bi muy le système politique mooy li naan la république ak la démocratie yooyu ci ab ci époque moderne bi foofu la jógee muy jamono jii ñu toll waaye ni ñu gisee diine dafa soppeeku ci anam yu baree bare ba nga xam ni ñoom li naan la matérialisme ci la tàmbalee dugg dugg bu am doole ba communisme ak yu baree bari ñëw gën koo gën koo dëgëral waaye ci gàttal ñoom dem nañ ba yàlla dañ koo génne ci seeni xalaatin muy masalan ñoom dund àdduna moo am waaye allaaxiraat yu ni demee moom ay nax la mooy leneen l'opium du peuple yu ñu fi teg ngir gën a noot doomu aadama yi ñoom noonu lañ gisee diine ci tënk xam naa gën naa xóot loolu waaye ma des naa jàpp ci loolu ñoom kon bu ñu gisee noonu àdduna kon loolu li muy jur mooy ñoom développement ñoom bu ñu koy wax ñoom àdduna rek moo tax ñuy wax ndax loo gëmul moom mënoo ci wax développement kon développement ci tënk wala progrès day duggante ñoom bu ñu ko gisee mooy dund dundinu doomu aadama bi mooy les condition de vie muy doomu aadama li muy dundee li muy lekk li muy naan li muy sol daanaka loolu ñoom développement foofu lañ ko tënkee muy bu ñu ne kon loolu mooy leeral lu tax baatu développement bu ñu ko waxee li ëpp ci nit ñi développement économique lañuy xalaat muy développement daal bu ñu ko waxee dafa mel na soqaliku ci wàllu koom-koom moo tax ñuy wax te loolu dafa am solo ñu taxaw taxawlu foofu ndax ñun fi ñu nar a waxee dañoo nar génn foofu ndax jàpp nañ ni ku ne islam waroo yem rek ci dundu àdduna kon tubaab yi ñoom gisin boobu ñoom ñoo ñu ko fi indil te ñu bari ci ñun duñ ko seetlu waaye fan yi balaa may def thème bi dama ci doon testé ay nit léeg-léeg ma gis benn nit euh, sama xarit wala kenn ne ko yow noo déggee développement waaye koo ko laaj ñaare développement daanaan la ah mooy dëkk bi soqaliku ay tali yu kii ay kon dafa mel ni ñun développement bu ñu ko déggee rek mooy kon ay bien matériel kon développement ñun dëgg-dëgg àdduna lañ ko déggee te loolu faaw ñu taxawlu ci ndax bari na lu ñuy werante nii ci jamono ji di ko dund loo xam ne bu ñu taxawlu woon ci baat yi ndax euh, baat yi man damaa seetlu ni tubaab yi yi ñu naxee yu baree bari ci ay baat rek la ñu nax yu baat rek dara ay baat ay démocratie ay république ay yu doy waar yoo xam ni ay droit de l'homme dañ la ne bu ñu la ko waxee liy nekk ci biir baat bi ak li ñu lay wax day wuute loolu ñu bari xamuñu ko fi ñu ne bari na ñuy wax ci rajo yi ci télé yi naan droit de l'homme droit de l'homme waaye bu ñu xamoon dëgg-dëgg li ñu lal ci biir duñ ko défendre te ñu koy woo woo ñu koy défendre ñu koy ñuy taxaw ci droit de l'homme ay jullit lañ waaye da leen di yóbbu sax ba ñuy défendre ay homosexuels xam nga loolu dafa doy waar dañoo seetluñu woon ni droit de l'homme dafa ànd ak loolu à l'origine xam naa lu ci sori waaye ci gàttal baatu développement dañ ko war a xool balaa ñu koy balaa ñu ciy waxtaan man développement bi may wax wuute nag développement économique kese ci la bokk nag waaye développement économique kese man damaa jàpp ni Serigne Touba loolu rek tax andi ko fi woon leneen ko fi indi woon kon leneen la ñu war a wax kon développement mi ngi ni ñu koy déggee mi ngi tënk ci li nit ki gisee àdduna kon ci gàttal tubaab yi développement industriel développement technique développement waaye yooyu yëpp ci àdduna lay dellu ñoom àdduna lañ yamale seen dund waaye ñu mel ni bu ñu delloo ci lislaam islam mooy almuridiya benn la euh, ni mu ko gisee moom gën naa weesu loolu moom gën naa weesu loolu maanaam àdduna moom benn pàcc la ci dundinu doomu aadama te du pàcc sax bi ëpp solo ci dundin doomu aadama kon islam li gisee développement kon dina wuuteeg ni ko tubaab yi gisee ndax man leen damaa jaaxal lu tax tubaab yi gëmul yàlla gëmuñu alaxira ni ñuy gisee ñun ñu war a bokk gisee te ñun ñu ne gëm nañ yàlla gëm nañ alaxira kon bu amee rek jàpp naa ne am na ko ci wàcc àndam fekki moroomul kon loolu dañ ko war a xoolaat kon islam moom nan la gisee développement euh, loolu ngir ñu xam ko dañuy fàttali li tax suñu borom indi fii ci kaw suuf ndax suñu borom. maanaam sàkkul dara ci neen ci hasard li muy def dafa am lu tax mu def ko wama xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun sàkkuma doomu aadama wala e, nit wala jinne lu dul ngir ñu jaamu kon ibaada moo tax ngir ñu sàkk doomu aadama jaamu suñu borom bi mu ko sàkkee da ko indi ci kaw suuf bàyyi bàyyiwu ko àjjana rek da ko indi ci kaw suuf ngir ay sabab moo di ko ci kaw suuf léegi ngir mu war a dellu ajjana yam yam jóge woon diir boobu nag ndiir su gàtt soos mu fi nekk doomu aadama yi war naa góor góorgóorlu ba li ko fi suñu borom sant muy jaamu ko mu def ko waaye nag jaamu gi nag suñu borom da ko booleeg ay bëgg-bëgg ak i soxla ak i melo yoo xam ne doomu yi dafay soxla dundiin wu jag ci kaw suuf ngir mën a waajal dellum boobu ci alaxira dëgg-dëgg suuf moom taxul doomu aadama jóg kon ñun fi jaaruwaay bu gàtt la boo xam ne dañ koy war a yéwénal masalan bu doon dañuy dem ab dëkk fii ab pont la boo xam dañ ko war a jéggi ngir dem ca beneen dëkk kon fii ñun fii ay émigré lañ fi ñun ay émigré lañ ci kaw àdduna dañoo war a waajal dellu suñu réew suñu réew mooy fan mooy ajjana moom la ñuy ñaan ñëpp yàlla ñu ko yàlla defal léegi nag émigré bu nekk ci dëkku jàmbur di xalaat développement dëkk boobu yow da ngaa war a booy xalaat développement dëkk boobu fi mu war fi ñu ko war mooy nan nga fi mën a nekkee nekkin woo xam ni di nga fi am titre de séjour mën fee am loo yónnee Western Union nangam ak nangam waaye yow nga fàtte sa dëkk di jéem a développer dëkku jàmbur kon ñu dafa mel doomu aadama loolu dañ cee war a teewlu ñun kon développement àdduna bi tubaab yi di wax ñun waruñu cee tënk waaye ñun développement alaxir lañu war a xalaat loolu xam naa lu bees lay doon développement alaxir xam naa ni léegi nu ñuy développer ci alaxir lañu war a xalaat développer alaxir boobu lu tax nag ñu war ko waxtaani ci ndax ci suuf ci suuf si lañ koy waajalee doo développer ci dara moom wajadoo maa xamiloo xaajara rek fa am bu ko defee kon ñu war a seet islaam moom ni mu gisee développement kon ba mu nee ci kaw ñu war fee nekk nekkin wu nekkin wu jaadu nekkin wu diiñ ngir mën a dellu ndax am na doomu aadama ni nekkee ci kaw suuf rek jaamu googu ko suñu borom sant day jafe ci moom kon faaw ñu yëwénal suñu nekkin ci kaw suuf mooy am ay kër yu mën a dëkk am ay ay yëre ñu mën a sol am lu ñu mën a lekk ak ila axiri kon yooyu mënut a kon am googu ñuy am loolu nag ñun julli ñi mooy suñu développement bu dee ci wàllu àdduna dañ ci soxla mooy mooy la la tansa nasibaka mina dunya googu kon wabtaxi fiima ataka Allahu daaral aaxira wala tansa nasibaka mina dunya la sax tënk na ko kon li ñuy sàkku lépp ci kaw suuf ngir développement alaaxira waaye développement bi du lenn lu liñ fi soxla ëkkus néew ngir mën fee nekk nekk wu jaadu loolu rek la te mu mel ni boo moom dafa mel ni tam gisin boobu la am dinaa ci ñëw ci kanam kon mel na ni kon gën naa leer wala boog man ni ma ko déggee xam naa bu ci amee ñeneen ñu ko déggee neneen ci laaj yi dina dina ci génn muy muridiya mooy islam développement bu ñuy wax ñun développement bu ñuy wax mooy développement islam bu léegi li nekk foofu tam mooy dañoo seetlu ni baatu développement boobu bu ñu koy wax muy ci tubaab yi ak ñu mu mënti doon développement bu ñu koy wax ci ay critères lañ koy waxee masalan ci ay mandarga lañ koy waxee maanaam dina am misaan dina am ay balance ñuy teg ngir mën na lii développé na wala lii développé masalan ñun seetlu nañ ni am na ñetti fànn yoo xam ni daanaka bu ñuy wax développement muy tubaab yi muy jullit ñi daanaka dañ ci dëppoo waaye ku nekk ñàkkul li ngay gën a jox solo mooy wuute critères yooyu mooy lan gis nañ ni jëm ca kanam nit nit mën na koo def wala réew mën na koo def ci wàllu xam-xam développement scientifique wala ci wàllu xalaatim wàllu xam-xam kon développement ci wàllu xam-xam dafa am kon du développement économique kese amaan na tam beneen xeetu développement boo xam ni ñàkk ñun jullit yi ñoo ko war a gën a fonk tubaab yi muy lan muy développement moral muy ñu nit ki di dundee ay jëfam ndax jëfam dëppoo naag li yàlla santaane wala yàlla ñu ngi daw li yàlla tere kon loolu mooy taxawaa kon développement noonu kon nit du développé rek wala réew développé ci économique rek wàllu alal waaye nit war a développé wàllu jëfam wàllu dundiinam kon ñun jullit ñi bi ñuy wax développement dañoo war a boole ñaari critères yooyu teg ci beneen bi nag muy développement économique bi nga xam ni moo ñuy may di ñu jàppandalal ñaakul xam-xam beeg jaamu yàlla bi wala ragal yàlla bi kon man gis naa ci ñetti fànn yooyu développement ci wàllu xam-xam développement ci wàllu doxal doxalin dundin développement ci wàllu condition de vie muy maanaam am ay kër ak ay taleeg ay ay yu développement économique kon ñetti fànn yooyu nag gis ni bu dee ni ma ko waxee woon sànq bu dee tubaab yi wala boog ñi nga xam ne diine ñoru leen ñoom développement économique rek la ñuy la ñuy insister mel ni daal buñ naan fi mu ne nii da ngay dégg ci débat Sénégal dafa war a développer dañ koy bari ci yu bari bari Sénégal développé mooy lan mooy Sénégal am ay bu ñoom ñëpp bu ñu ko waxee li ñu ciy dégg mooy Sénégal am ay ay échangeurs yu yu yu bari am ay aéroports yu rafet am ay kër yu rafet nit ñi di di liggéey waaw bu fekkee Sénégal yooyu mel nañ mel noonu waaye nag li ñu amoon ci diine perte nañ ko ndax la kon loolu ñu war a laaj la kon développement économique bu amee tamit bu dee l'islam moom moom loolu doyul ndax sax islam sax dafa mel ni dafa lëkkale ñett yooyu ma wax xam nga dama ko tudd ne xam-xam jëfin ak dundin waaye islam sax moom bàyyiwu leen noonu da leen a lëkkale masalan xam-xam bi dafa am doole ci jëfin wi ndax bu xam-xam bi matul développé wul jëfin wi mën naa bañ a développé kon développement scientifique bu amee wala xam-xam mën naa am jeexit ci développement doxalin bi dañoo am lu ñu seq te dafa mel ni sax Sëriñ Tuubaa moom bi muy woote développement ci wàllu xam-xam da ko lëkkaleeg développement ci wàllu jëfin ndax daf ne boo amee xam-xam da ko war a jëfe boo jëfit na nga ko teg ci xam-xam kon dafa mel ni ñaar yooyu dañoo war a ànd kon Sëriñ moom bi muy wax développement moom foofu la tàmbalee bu ko defee ci islam ba tey bu ñaar yooyu amee ci la développement économique bi islam bëgg di soog a am mel na ni dafa mel ni kon loolu la loolu la ndax lu tax ndax bu fekkee xam nga li nga war a xam matal ko jëfee jëf jëfinu dëppoo xam-xam boobu muy ci ragal yàlla muy jëfe ndigalam bàyyi tereem boo ci saxee te teggi woo ci sa tànk dafa mel ni ci leen suñu borom di soqalee soqaliin bi tax ñuy wax mooy ci lay barkeel say mbir kon développement économique bi islam di wax sax wuute na développement ndekete économique bi tubaab bi di wax ndax développement économique bi islam di wax mooy développement bi nga xam ne barke la mooy lu barke mooy da ngay ci li yàlla bëgg moytu yàlla tere teg ko ci xam-xam mu soog laa defal barke kon développement bi dëgg dëgg islam di wax te bi Sëriñ Tuubaa di woote mooy développement barke. loolu nag xam naa indi na am naa borom xam-xam yi tàmbali leen cee gis yu bare bari si nga xam ne moom mooy xool sànq ba tey xam naa ñàkkul am na yu bare bari yoo xam ni eh, war na koo tijj ci ay bunt ndax waxtaan yu mel nii li mu war a jariñ du. bu ma fi jógee dañoo war a ne lépp saafaraw na déedéet man damaa jàpp ne ma fi war a jógee dafa war a tijj ay bunt war a tàmbalee nag di xalaat ci bunt yooyu insha allah kon développement boobu ñetti critères yooyu dañoo lëkkaloo muy xam-xam bi jëfe bi ak euh, développement économique leneen li ma seetlu tam ba tey ci wàllu développement mooy ndekete ci biir l'islam dafa am ndax bu ñuy waxtaanee développement li ci ëpp liñ ci jublu mooy wàllu état wàllu wàllu réew réew sàngam développé na réew pays sous-développé les pays développés les pays avancés waaye ndekete ci biir islam dafa am développement individuel muy jëmmi doomu aadama fardiya mooy maanaam nit ki nit mën naa nekk ci réew mu développé te moom développé wu ndekete nit tamit mën naa nekk ci réew moo xam ne dafa sous-développé te moom développé na kon bu ñu nee développement bu ñu yem rek ci baat bi nit ñu ko jàngalee ci médias yeeg yooyu nga ni jax eh, maanaam lu jaxasoo yu bari ci jamono ji moo ko indi waaye kon dañoo war a xam ni nit day développer réew day développer kon xam naa dañ gën a leeral nit kuy développer mooy lan ak réew bu développer mooy lan. ndax islam boo ko demee dafa mel ni boo sukkandikoo ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak mooy rek di alxuraan ak sunna indi nit ki fi mu war a tàmbalee mooy. mooy développer boppam wala ngay développer réew mi ndaxte lool du wax bu ndaw ndax bari na ñuy wax développement ci télé yeeg nga leen di gis ñu nekk ay kilifa yu bare bari di jéem a développer réew mi te ñoom seen bopp sax defarawuñu seen seen seen ñoom développer yu ñoom ba bëgg a développer réew mi léegi lu tax loolu am solo mooy ñu defarawul bëgg a defaree ñu bëgg ñu defarul seen bopp bëgg defar réew damaa jàpp ni jafe-jafe yu bari yu am ci jamono ji maanaam foofu la tàmbalee kon islam li mu indi dafa mel ni moo gën a matale ñun modèle de développement bi ñu ñu indil ndax problème bi ñuy waxtaanee mooy problème de modèle ndax fi mu ne nii bu ñuy waxtaanee développement Sénégal dafa war a développer mais fi ñu war a tàmbalee mooy ban modèle de développement la ñu bëgg ban modèle de ndax ñun dañoo bëgg a développer ni chinois yi développer ndax chinois yi ni ñu développer bokkul ak ñu américains yi ñu français yi kon dañoo war a seet yooyu ban lañ ciy tànn. te buñ ko seetee ba noppit ñu xam développement yooyu lan la laaj ci ay coppi euh, soppiku ngir àgg foofu parenthèse la waaye jar naa wax boo gëstoo histoire taarix di nga gis ni réew yu bari ñu naan pays développé léegi fi ñu jaar ba développé maanaam ci ay ay ay étapes yu bari la mooy ay ay diggante la te diggante yi boo ko seetloo am na ci ñoo xam ni ngir ñu développer day fo dañoo fexe ba diine ni mu waroon am doole ci ñoom dindi ko masalan dañoo ay xalaat yoo xam ni ay xalaatu matérialiste nga xam ne ñoom àdduna rek lañuy ñuy dugal ci seen xalaat yi ngir mën a développer ndax ñun lii ñu am muy suñu alal muy liñ fi seen tubaab bàyyil mag ñu baax ci bàyyil ndax àgg ci développement yooyu jaral nañu ñu bàyyi loolu ndax système yooyu fi ne nii boo fa demee lan moo fa am mooy liberté individualisme mooy ku nekk sa bopp sa bopp te boo xoolee sax dafa mel ni ni jamono ji tëddee léegi ñu naan ay yàqu-yàqu jamono dafa lëkkaloog ñun xeetu développement boobu ñu bëgg ndax ñu dañoo bëgg rek xëy xeetu développement boo xam ni buñ ko seetul ñu fay àgg dinañu ñàkk lu bari ci li ñu waroon a am kon war a ñoo seetaat kon dëgg-dëgg euh, loolu ndax mooy li ñu bëgg kon maa ngi woon ci développement doomu aadama bala ma naan développement nation wala développement état wala développement pays réew dañoo war a xool développement jëmm bu ma delloo ci ñetti critères yi ma waxoon muy xam-xam jëfe ak barke mooy ñetti critères yi da gis ni kon doomu aadama bi dafa war a kon góorgóorlu ci sàkku xam-xam li mu war a xam mu xam ko bu ko xamee mu jëfe ko te jëmmi yàlla rek tax moxli satan bu ko defee ci la ko suñu borom di wërsëgale ci foo xam ni xaarewu ko woon ndax dafa ragal yàlla ñu xëy si la yax si woon kon barke boobu kon ci yooyu lañ ko amee léegi loolu nag am na solo ci réew yépp ci islam waaye rawatina ñun ci Sénégal rawatina boo xoolee ni nit ñi di dundee ak yi ñu gëm léegi ndax da ngay gis ñu bari euh, ci ndaw ñi moo tax mat naa waxtaanee fi nga xam ay ndaw fi ëpp dafa am loo xam ni dañuy jóg rek jëm foofu muy li ñu naan tekki tekki mooy développement doomu aadama fi mu nii li ñu tuddee tekki mooy développement doomu aadama. ku ci nekk da ngaa bëgg a tekki waaye tekki googu dafa mel léegi dañ koo yamale rek ci wàllu alal mooy problème bi ma doon wax sànq muy masalan ki tekki daal léegi mooy ki nga xam ni am na kër gu rafet am na 4 x maa ngi jégalu ci ñoom 4 x am na mi ngi dem États-Unis di ñëw kon ñun ku ñu gis loolu rek nee nañ ah diw de tekki na kon diw développé na ba sax eh, ñun ñun sëriñ su ndaw sax lay léegi ci xaw dugal fi mu ne nii boo nekkee sa ruq di jàngale alxuraan wala di jàngale xam-xam Euh, demoo ci avion yooyu ñëw daanaka dañ lay xaw a yërëm sax jàpp ne yow daanaka nekkoo ci dara naan la sa nawle sàng ma ngi nii tukki na dëkk sàng maa ngi jégalu nag ci tukki kan euh, waaw bu ko defee dañuy jàpp ni laal léegi ba sax ñun ci sëriñ su ndaw si ndax ñuy jàpp ni boo amul yenn yi sax léegi dëgg-dëgg sa sa sëriñ sax matul boo nekkee dundal li fi sëñ Tuubaa bàyyi li fi borom daaru doon dundal boo ko fi nekkee sax maanaam wutoo maanaam poñetu àdduna sax léegi yow développé woo da ngaa dellu ginnaaw kon nag mu jot nag ñu war a taxawlu xool ndax dëgg-dëgg loolu mooy développement ndax ci seetlu bu gàtt dangay gis ni mag ñi liñ doon def dafa am fu ñu ko teg te bu dee yoon mu ci sëñ Tuubaa lañ ko lañ ko jëlee dama ci jox ñaari firnde rek ñaar wala ñetti firnde yu gàtt ndax léeg-léeg misaal mooy gën a leer ay théorie euh, boo xoolee sëñ Tuubaa euh, Tuubaa ni mu ko gisee mooy li ma doon wax sànq projet de société de l'islam mooy islam ni mu gisee àdduna noonu la sëñ Touba bëgg a amal biir Touba du lenn Touba moom du du lu dul ni suñu borom bëggee àdduna mel noonu la sëñ Touba ñaan ñu defal ko noonu Touba du lenn li mu fa ñaan lépp boo ko xoolee benn par benn mooy li suñu boroom bëgg suuf mel noonu kon masalan suuf si yépp Touba la waroon doon bu fekkee ni suñu borom maanaam li mu namm ci àdduna am na moo tax sax parenthèse ci biir téere bi am naa fu may interroger naan Touba un état dans l'état ou un état sur l'état ndax dañ naan gars yi naan Touba c'est un état dans l'état man leen déedéet est-ce que du yéen ngeen indi moo nekk état ci biir suufa suñu borom loolu beneen kii la xam naa mu fa guddal waaye bi ko sëñ Touba indee dëkkub tuubaa ñaan fa fa ñaan suñu borom defal ma ko muy dëkku xam-xam dëkku ragal yàlla dëkku gindiku dëkku yu bëree bëri bi mu ko ñaanee ñaan dana tamit ci biir ñaan gi ba tey barke mooy barke bi wax noonu bi mu ñaanee xam-xam beeg jubal gi ñaan na suñu borom dafa ko fa barke yu bare bare ba am na luñ ci gis waaye li ci doy waar mooy bi Sëriñ Tuubaa wootee développement kon Sëriñ Tuubaa développement Tuubaa la doon woote boo boo xoolee waaw li mu ñaan ci Tuubaa matam foofu ni la li mu ñaan ci dëkk ba développement la ci wàllu euh, jaamu yàlla gees yépp développement la waaye li ci yéeme mooy ñoom développement ko bi mu ko bëggee amal lan la jiital ban projet la Sëriñ Tuubaa jiital ci développement Tuubaa loolu lu ñu war a seetlu la Sëriñ Tuubaa bi mu nee dañu développé Touba ñaan ko suñu borom lan la sant mag ñi xam nga mënoon na leen sant ne leen day leen fa def leen fa boo xam ni nangam ak i nangam Touba dafa leen fa ay tool yoo xam ni nangam ak i nangam ndax bu ñu nee ñun ni ko déggee bu dee soqali ko mooy di defar defar ay ay tool ay lu xam ci développement waaye Sëriñ Tuubaa lan la njëkk a mag ñi Touba mooy defar fa juma loolu lu mat lu ñu lu ñu war a seetlu la jumaa joo xam ni ba ko mag ñi di def daanaka ñi ci amoon lu bari néew nañu ñii seen dañ daan bay di ci def ñii daanaka lu ñu lu ñu am def ci di ko def ay at yoo xam ni daanaka boo ko xoolee ci saay rek da nga naan li yàq la yàq la am na sax boroom xam-xam yu ko wax jamono jooju xam naa jaruma leen tudd ñoo xam ne bi ñu ñëwee gis murid yi ni ñu fondement yoo xam ne daanaka ay nangami mètre ci biir suuf béton boo xam ne kii indi ab raay yu baree bari nga xam ni ñi nga xam ne ñoom développement ci wàllu àdduna rek la gis ñoom dañ ne lii yàq la africains yi fi ñu toll nii waroon nañoo def ay centrales nucléaires waroon nañoo def ay nang waaye bàyyi fa loolu yëpp naan fa ay jumaa am na sax ba tey ci biir jullit ñi ndax borom xam-xam julli ñi am nañu tombé ci piège tubaab yi bari na bari na am naa ci mënuñu koo leeral waaye bari na ñoo xam ni ngir layal l'islam waaye xamuñu ni layal l'islam bi jëfandikoo jumtukaayu tubaab yi la ñuy def mooy instruments yi xalaat yi ndax fi ne àdduna fi mu toll nii xalaatin tubaab yee ko téye seen loxo fi ne ñu bari seetlu ko da ngay nekk jullit nekk borom xam-xam jàmbaare waaye sa xalaatin sax jumtukaay yi ngay jëfandikoo tubaab yee la ko jox man xam li ma koy gën a xam ñàkkul li ma nekk ci seen biir xam naa ñàkkul moo ci tax ma ci am yenn taw waaye gis naa ne ñoom am na borom xam-xam jullit ñoo xam sax xalaatin tubaab yi ndax da ngay dégg léegi man gis naa thèmes yu bari ñu koy traité waaye man niñ koy traité léegi dama ci am ak ak ak taxawlu ndax buñ ne islam ak nangam nangam da ngay gis borom xam-xam jullit ñi dañuy layal ñoom fi ne di layal l'islam rek dañ fi nekk di layal rek lay naan waaw l'islam moo gën a islam moo gën njëkk suqali jigéen l'islam jàmm rek la woote nga xam ne daal ñu fi ne lay rek lañ fi nekk daanaka waaye dëgg-dëgg li l'islam indi ñu dundal ko bañ a faale keneen ku mënti doon moom maanaam mat googu dese nañu xam naa ne ab parenthèse la bu ko defee kon Sëriñ Touba bi mu wootee développement Touba projet bi mu njëkk dénk mag ñi mooy jumaa jumaa joo xam ni mënoon na ne hôpital ndax ñu bëri ci borom xam-xam jullit loolu foofu laa la bëgg a waxee dañ naan hôpital defar ko moo gën jumaa naam am na ci wet xadis la yu bari bari waaye dañuy fàtte ni am na loo xam ne nga defal ko suñu borom ngir jëm yàlla rek tax lam lay jural ëllëg moo gën fopp nga tàmbalee ci leneen lu suñu borom ndax boo seetloo bi Sëriñ Tuubaa woowee mag ñi euh, nga xam ne ci jamonoom la taxawal projet jumaa ji mu 1925 diggante yooyu ak ak ndénkaan bàyyi ba mag ñi wéyal ak wax yam leen ca wax bokk na ci wax yooyu mooy boo leen fexee ba jumaa ji taxaw lépp loo leen bëgg da leen fi fekk muy barke boobu ndax dafa jiital li mënta ñàkk ci doomu aadama muy xam-xam ak ragal yàlla ci lay barke soo ko ñëw waaye xoolal bi Sëriñ Tuubaa defee lool ba mag ñi taxaw ci ba jumaa ji am jamono yooyu amoon na yeneen dëkk yoo xam ni tubaab yaa ngi fa def ay projet du ma tudd ay tur ay dëkk ay dëkk bari dëkk yoo xam ni ñu ngi fa def ay projet ay yu baree bari waaye dem nañ ba léegi ñu ne léegi Touba mooy deuxième ville du Sénégal mooy la deuxième ville la plus développée du Sénégal lu tax loolu dëkk boo xam ne bi muy développé ci jumaa jumaa moo développé dëkk boobu kon kay mel na ni modèle de développement bi Sëriñ Touba di wax bokk ak modèle de développement bi ñu Touba bi jàngal ndax Touba bi ñu leen développement te bëri na fi ñu borom xam-xam yam noonu la ñu xalaatee développement mooy nañu fexe ba defar ay usines naam ci bokk yooyu sax nañ naa ci am lu war jiitu loolu li war jiitu loolu mooy doomu aadama yi dañoo war a développer seen bopp mooy seen jëmm defar seen biir bu suñu biir développé wul lan moo ci mën a lan moo ci mën a judd li ci mën a judd mooy suñu borom yàgg nañoo jox ay tegtal ci alxuraan yàgg nañoo tegtal ay ay ay xeet yoo xam ne dañoo développé woon ashadu minkum quwwa yàgg na ko wax daf naan xoolal maanaam xaat xool samut xoolal nangam ñoo leen gënoon a développé mooy waaye développement économique la doon wax waaye bu ñu développe économiquement bàyyi fi li yàlla digal li li yàlla digal bàyyi fi li yàlla tere suñu borom développement boobu da koy mujj màbb lu tax loolu am solo xoolal modèle de développement bi ñu tubaab yi jàngal nga xool ni àdduna bi di doxee ci mondialisation bi ñu nekk boo ko xoolee di gis ni am na lu ñuy wax jamono yi wax lu bari muy lu ñu naan crise te mu bokk ci système bi wàllu économie la yaruñ ci guddi waaye crise dafee bokk waaye crise boobu àgg na ba foo xam ni léegi dafa li ñu naan remettre en cause mooy dafa dafa menacer sax dundinu doomu aadama ndax ci gàttal damay schématiser nag wax moo ne tubaab yi du du ja du tekki ni tubaab yëpp mel nii waaye xalaatin bee tax may wax daal culture bi xalaatinu tubaab bi yóbbu na ci ci benn modèle de développement boo xam ni ñëpp a war a am alalu àdduna ñëpp a war a am ay yëf waaye gannaawal nañ xam-xam ja gannaaw nañ xam-xam boo xam-xam bi tax ñu wax bi jariñe bi seen tubaab doon wax ci masali gannaaw la gannaawal nañ ragal yàlla waaye bañ ko defee la daloon réew yooyu suñu borom doon ñu junj ci alxuraan nee na ma leen a màbb dafa ñuy xaw a dal wala sax ñaan ñu ko yàlla waaye day mel daf ñuy xaw a dal jamono ji ndax boo xoolee modèle de développement boobu dem naa dem ba dem ba tubaab yi am xalaat sax ci ñoom seen bopp fi ne dañoo tàmbale di dellu ginnaaw ci modèle boobu ndax dañoo dem ba xam ndekete kat développement du économie kese masalan boo xoolee développement industriel développement scientifique dem na ba doomu aadama am kattan boo xam ne amu ko woon ci di wéy ci taari ndax doomu aadama léegi mën na loogi loo xam ne ci saa daanaka mën naa defar wala mu yàq loo xam ni daanaka ay junni junni at la doon lañ doon la la àdduna doon dox ngir àgg foofu waaye ci benn saare doomu aadama léegi mën na ko ci kattan kon doomu aadama ci wàllu économie wala wàllu kattan ci wàllu puissance matérielle avancé na développé na waaye ndax ci wàllu xalaatiin ci wàllu diine ak ci wàllu moral ndax développement ndax développement bu am na ma doon wax sànq ndax lu tax dem nañ ba léegi liñ naan équilibre écologique muy maanaam dundiinu doomu aadama muy maanaam suuf si climat bi ndox mi lépp dem nañ ba fi mu ne nii am nañu naan bu ñu demee fii nanga nangami at pétrole bi du amati nangami at climat bi dina soppi soppi goo xam ni géej gi ci boppam mën na nga xam ne fi mu ne nii doomu aadama dundiinam fi mu ne nii sax daanaka lay seet nu mu koy sauver nga xam ne ci lañ dem ba léegi ci lañ dugal beneen notion bu bees léegi waxatuñ développement waaye développement durable la ñuy wax léegi développement durable xeetu développement boo xam ni da koy def waaye da ngay bàyyiwaale xel ëllëg ndax ñoo dafa mel ni dañoo loolu am solo la waaye ëllëg ñuy wax ba tey di ci la ñuy wax waaye ñun jullit ñi nekk ñun suñu développement durable sax ñun du ñu bàyyi xel fii ak cinquante ans wala cent ans waaye ñun dañu bàyyi xel alaxira kon xam naa mënoon naa gën a guddal foofu waaye comme que dafa am fenn suma gaa yi gënoon a soxla euh, kon daal ci gàttal foofu li ma ko li may tënkee buntu boobu mooy euh, développement ñun war waruñoo yem rek ci baat bi ni ñu ko joxee nii rek du sax développement waaye démocratie war nañ ko xoolaat lan mooy démocratie ndax mooy góor ak góor bu leen neexee ñu sëy loolu mooy démocratie fekkee ne loolu la kon jullit war nañ ci am xalaat démocratie dañuy dem ba ay am na sax exemple yu bari mën a joxe waaye naa yem ci boobu yoo xam ni dëgg-dëgg dañuy dem ba lépp li suñu borom tëraloon ci àdduna maanaam loolu dañ ko fay dindi indi leneen fekkee loolu mooy démocratie war ñu ko nangu bu dee loolu mooy droit de l'homme war ñu ko nangu waaye nag ñàkkul war naa am yeneen xeeti droit de l'homme yoo xam ne moo gën a dëppoo ak l'islam kon daal baat baatu développement ñun man damaa d'accord ne islam ni mu ko gisee moo gën a mat nga xam développement boo xam day am ci wàllu waaye nag li koy jiitu mooy ci wàllu xam ak wàllu jaamu yàlla kon loolu moo tax ñu te noonu la ko suñu tubaab ci téere yi kon ñu ñëw nag ci e, yoon wi ci bopp mouridisme ndax li ma doon wax sànq mooy ni suñu tubaab gisee mouridisme mooy islam ñu ñëw nag ci yoon wi maanaam ban potentialité la am ci développer réew mi ci ci nag li ma ko waxee woon ci ñett yooyu laay wax man waxuma rek développement économique euh, murid yi yàlla dimbali na leen ñu am ay jagle yu bëree bëri ni ko kuréel bu nekk amee ndax boroom xam-xam yi wala gëstukat yi yàgg nañoo bind ci yoonu murid rawatina tubaab yi ci fànn yu bëree bëri ñoom nag li leen a gënoon Euh, yitteel te kon mooy li ñu naan les sciences sociales muy ay wàllu sociologie wàllu économie wàllu entropologie xeet yooyu ñoom yooyu lañ doon gëstoo murid yi am loo tax am jeexit ci ni leen gisee ak yu bare bare waaye ñoom ci seen gëstu gis nañu ci murid ay mandarga yoo xam ne da leen a yéem ba li ñu bind ci yoon murid sax binduñu ko ci beneen kuréel ci yi muy Afrique de na ci li leen gënoon a yéem mooy li ñuy wax l'ardeur au travail muy murid dañu fonkee liggéey xam ne lool da na bokk ci li leen yéem ndax murid yi ku leen xam ko ne xam ni bokk na ci li ci seeni ponk muy ñoom ni ñu koy waxee mooy liggéey ak jaamu yàlla kon liggéey bokk na ci li nga xam ne day mandarga ak murid yi kon murid yi am nañ ay jagle yoo xam ni dama jàpp ne bu ci réew mi sukkandiku woon rawatin liggéey boobu réew mi dina mën a weesu fi mu toll loolu nag li ko gàllankoor ba léegi ñàkkul ci lañuy mujjee man jàpp naa lenn li ci biti la waaye lenn li ci biir la am na ci ay gàllankooram ci bitti la am na yoo xam ne biir la yoo xam ne moo tax ba dëgg-dëgg loolu ñu suñu tubaab bàyyil muy suñu alal kan ci kitaab wala xadis laa jëm ko fi dati wala jëm ko sab te mooy ni koy dundee alal jooju lu tax ba rentable rentabiliser wuñu ko ba Sénégal bokk ci dëkk yi gën a soqaliku ci dëkku diine yi ci dëkku l'islam ci Afrique yi ci fànn nag lu tax loolu amul am na ko gàllankoor xam naa naa ci ñëw kon fonk liggéey boobu day jagle bu am solo ci murid yi murid yi ku leen xam-xam ni liggéey dafa bokk ci seeni ponk liggéey boobu nag xam naa lu ñu mënoon a taxawlu la ndax lépp da cee dugg euh, téere bi may bind xidma bi da cee gën a indi ay leeral waaye téere moom mënuñu koo tënk ci jataay waaye ci gàttal liggéey boobu mooy xidma xidma la xidma wolof yi liggéey lañ koy tekkee waaye xidma gën naa yaatu liggéey xidma du liggéey bii ñu xam rek dem ci tool yi wala dem ci bureau xidma gën naa yaatu lool ndax Sëriñ Tuubaa bind bi mu doon ay ta ay xidmatu rasul la ko tuddee woon yu baree bari nga xam ne xidma moom lépp luy dund luy jëriñ doomu aadama di yëwénal nekkinam ci kaw suuf di ko suqali xidma la kon théorie politique Sëriñ Tuubaa wala ak théorie économique ak théorie sociologique am yépp dafa dugg ci xidma boobu xam naa téere bu génne dina gën a leer lu doy waar la lu xóot xóot la te loolu dafa dëppoog li islam indi ndax yoon bi sallallahu alayhi wasallam rabbi rabbi asaabaka bil himmati googu mu ko waxoon himma googu moom dafa mel ni sax ay saabaam ci la leen yaree pëstéef boobu te pëstéef boobu ñoom xidma la doon def boo xoolee saaba yi yi ñu doon ak ni ñu taxawul l'islam ñoom xidma la xidmatu xidmatu lil islam xidmatu rasul la woon sax waaye suñu tubaab moom la dekkal kon xidma boobu ci la ñu mën a développer sama giseen ci la murid yi mën a développer Sénégal xidma boobu lu tax mu mën a développer Sénégal mooy dafa matale conditions yi ma wax ndax xidma ki koy def te amul xam-xam te def ko ngir jëmmi yàlla li muy def leneen la waaye du xidma kon loolu lu war a bàyyi da ngay gis murid boo xam ne danaan damay liggéeyal sëñ Tuubaa nii rek di dajale alal rek naan damay liggéeyal sëñ Tuubaa kooku dëgg-dëgg ci leneen la waaye xidma xidma li ko tax a jóg mooy li ngay liggéey da koy delloo ci lislaam delloo ko ci jullit ñi loolu beneen beneen diggante la kon murid yi ci tënk am nañu am nañu nu leen sëñ Tuubaa yaree lu mu leen jàngal noo xam ni lu ñuy def lu ne dañ ciy def pëstéef himmati googu da ciy feeñ lu ñuy def maanaam xidma dañ koy jiital ci seen ci seen doxalin nga xam ne murit bu nekkee ci tool yi ak bu nekkee ci usine ba ak bu fu mënti nekk fonk liggéey farlu day bokk ci ñoom te ku ne xam na ni développement réew mënta am te askan wow soqaliku te mu askan wow fonk ñu liggéey loolu nag lu tax tam mu am solo mooy ba tey réew mënta soqaliku te waa réew ma teguñu seen tànk ci seeni xalaatiinu bopp ak seen ngëm-ngëmi bopp bokk na ci li gàllankoor Sénégal réew yu bari ci sama gisin euh, dañuy jéem a développer ci xalaatin yoo xam ne di suñu xalaat bopp fi mu ne ni Sénégal Sénégal loolu moo fi am système politique beeg économique boo xoolee dëgg-dëgg li nga xam ni dafa sukkandiku ci suñu xalaat xalaatin ak li fi mag ñu baax ñu bàyyi bariwul bariwul dama koy wax lu bari ci téere bi waaye am na fu ma koy waxee ne ñun fi ne nii boo xoolee suñu système politique bi ndax kenn mënu wax développement te war wax système politique ndax état moo jiitu ci développement réew waaye seen politique bi ci boppam fi mu tege tegewul ci base yi dëppook ñun suñu histoire ñun Sénégal muy suñu li ñu gëm muy ngëm-ngëmu diine ak li ñu li ñu fi mag ñu baax ñu bàyyee ndax lu tax ma wax loolu système politique bi ñu am boo xoolee historiquement mooy ci taarix mi nga sukkandikoo gën naa sori lool waaye ci lu gàtt ci révolution boobu ma révolution française boobu boo xoolee suñu loi yi yëpp foofu la jóge waaye révolution française ñun ñu ngi ñun suñu histoire ba léegi ñu ngi dund histoire u jàmbur ndax révolution française histoire u France la France ñoom ñoo amoon seen i nitu diine seen i buur ak lëkkaloo noot askan wi di lu kon ñoom seen histoire la kon ñoom normal na ci seen histoire ñu créé système buy fànq loolu waaye ñun dañoo andil Sénégal système boo xam ne ci histoire u jàmbur la jógee bëgg ñu ko tegal ne nag système boobu moo ñuy développé loolu nag moo ni jafe moo tax ci téere bi maa ciy wax naan ndax ñun amuñu révolution ñun wala nga révolution française waaye man damaa jàpp ne Sénégal am na révolution révolution de Mbacke Kajoor mais sëñ bi loolu révolution la am ama assassine ni sëñ Touba def loolu révolution la leneen dañ naan siècle de lumière muy masalan ba tey xalaat yi ñu tënk àdduna ni yépp ay droit de l'homme yu bari yi ni naan siècle des lumières la jóge muy masalan daa amoon ay jamono ay seizième siècle ay boroomi xam-xami tubaab yu mag ay ñu mel ni Voltaire ay Jean-Jacques Rousseau bind ay téere di soppi xalaat yi doomu aadama yi ba ñoom dañoo gis ni loolu moom maan ak nuur maanaam leer dëgg-dëgg ci jamono yooyu la la fent ci ñoom seen gox nga xam ñoom moo leen xamal moo leen génn ci lëndëm tàbbi leen ci leer mooy boo xoolee ñun Sénégal boori na suñu borom xam-xam ay intellectuel lañuy lañ leen di wooye ñoo xam ni ba tey seen waxin ci siècle de lumière boobu la ñuy dellu boo ko xoolee boo xamee histoire nga xam ne ñi bu ñuy wax dañ lay citer ay Voltaire ay nangam ak nangam waaye ñun Sénégal est-ce que amuñu siècle sénégalais des lumières xarnu bi nga xam ne ci la Serigne Touba ñëw El Hadj Malick ci la ñëw ci la mag ñu baax ñëpp ñëw ndax loolu du siècle de lumière sénégalais kon loolu dafa mel ni bañ naan ay développement nii balaa ñu koy wax dañoo war a xool fan lañ koy teg waaye bu fekkee base bi ñu ko teg dafa faussé du dal ndax ñoom lu tax ñu mën a développé ci fànn bi leen ñor dañ koo teg ci seen i xalaat yi ñuy dëppoog seenu dundin ak seen taarix américains yi li ñu développé nii dañ koo teg ci seen taarix bopp l'esprit l'esprit pionnier américain ak yeneen xalaat yi yoo xam ne seen xalaat yi bopp la donte nag dinañ jéggaani di ci dolli waaye seen xalaatinu bopp la boo demee Chine Chine seen xalaatinu bopp la ñu jël togg ko ay confucianisme ay yooyu boole ko yeneen yu jóge Occident ak feneen développé nga dem Japon noonu waaye ñun boo ñëwee Sénégal dafa mel ni dañoo am ñaari système parallèle muy ñun ni ñuy dundee nii murid geek diine ji ak beneen système boo xam ni ay xalaatin tubaab la boo xoolee jaxasoo yi am yëpp ci diggante la ko war a xam naa nu ma ko ci gàttal yoonu murid am na ay potentialité yoo xam ni am doole la bokk na ci kon nangoo liggéey bokk na ci tënku ci genn kàddu lool lu leen may doole la murid yi fi mu ne nii àndandoo gi ñu àndandoo noonu ci genn kàddu donte dina am léeg-léeg ay jafe-jafe loolu dëgg-dëgg kuréel bu ko am wala réew mu ko am sa soqaliku mën naa gaaw masalan dama koy wax euh, ci téere bi ba tey euh, ndax fi mu ne da nga dégg ñu naan sénégalais yi dañoo dañoo ñàkk yar mooy l'indiscipline des sénégalais sénégalais yi. dañoo bëgg lu yomb sénégalais yi nangam ñun ñëpp dañ koy waxandoo suñu biir waaye man dafa fekk ni bu loolu amee dafa fekk système bii ñu ñu tegal moo dëppoowul ak suñu dundin rek ndax système bi am muy état système bi wala la république bi am ni ñu koy dundee bokk dëppoowul ak suñu yëg-yëg ñun système bi dañ ciy adapté wu rek luñ ci mën a am am ko ci waaye dëgg-dëgg du suñu système bopp ndax créé wuñ ko loolu lu lay won ne la sénégalais yooyu ñuy wax bu ñu amoon système bu dëppoo seen du ñu doxalee li ñuy doxalee sénégalais yi boo demee xel kom fekk leen ñu nekk ca tool ya koo xam ne dangay am sa liggéey bàyyi ko fa liggéey boo xam ne bis bu nekk da nga ci am nangam ci ci lim bu takku bàyyi fa lépp dem ci àll bi futeeku nekk ci àll bi di sonn di ñaq di tumranke liggéey yoo xam ne waroon na jël ay weer ñu def ko ci biir bu gàtt di jaayante mais ñooñu bu fekkoon ne réew mi système politique bi ñu am fekkoon état bi ni ni ni Sénégalais yu gëmee xel kom gëm ko jumaay Touba gëm ko leneen noonu lañ gëmee Sénégal mais kon réew mi na fi kon dafa mel ni problème de système la déjà kon murid yi am nañu capacité de mobilisation mooy bu leen dara ñoree dañuy farlu taxaw ci am nañ tam capacité d'initiative mooy lan mooy gëm nañ seen bopp bay am seeni projet yi bopp masalan waa daaru bi ñuy taxawal jumaa ji soxlawuñ ci ndigalu kenn dañoo xëy ne war nañ koy taxawal jumaa yi borom daaru jël seen alal def ci jël seen pëstef def ci ba taxawal ko ba mel ni raay bi noonu lañ ko defee Euh, jëmm ju indi raay jëlee ko dëkk ba dëkk Afrique ci sëñ Moussa Alioune ma sa gisee jumaa ji dëkkub Touba nga xam ni kon projet yi def yëpp mu di seen i projet yi bopp la mooy ñoo koy xalaatal seen bopp jël seen alalu bopp def ko ci loolu nag ku ne xam na ne développement réew loolu la soxla ndax Afrique ak Sénégal lan moo ko gàllankoor mooy dépendance ci yeneen réew yi ñu masal fi mu ne ni ñun jàpp nañ ni bu ñu bàyyee de fonds yi joxul dara du ñu dem mais fekkee ni ni ni waa daaru gëmee seen bopp ba taxawal jumaa ji Sénégal yëpp gëmee nañ noonu Sénégal bu gëm ni seen alalu bopp lañu war a tabaxee Sénégal kon Sénégal weesu na fi kon développement boobu murid yi am nañ esprit bi kon loolu am solo la beneen critère tam ci développement ba tey ci économique ci yeneen fànn yi waaye économique laay gën a insister fii mooy fi mu ne nii émigration li ci ëpp ay murid lañ fi mu ne nii ñu nekk ci bitim réew te borom xam-xam yi seetlu nañ ni li ñuy dugal ci xaalis ci Sénégal. at mu nekk mu ëpp sax li fi yeneen réew yu dugal nga xam ni kon euh, transfert d'argent yooyu loolu rek li mu mën a def ci réew euh, lu jafe la te seetlu ni murid yi ñoo li ci def nag mooy investissement yooyu fi mu ne nii dëgg-dëgg ni mu war a ni ko war a defee ci li wax investissement productif muy di defar ay di suqali ay emploi amagul leneen waaye kon ci gàttal daal am nañ potentiel ci bu murid yi nosoo woon nose woon dëgg-dëgg ñu mën a bokk ci ñuy suqali réew mi am na yeneen yu bari bari waaye xam naa jaruma ciy guddal comme que waxtu yi mi ngi dem kon daal ci gàttal murid bi bari na ay jagle yoo xam ni man gis naa ne bu fekkoon ni nose nañ ko ni ñu ko war a nose généraliser ko muy tasaare ko du tee ku nekk la nga doon nga doon ko loolu parenthèse la ndax buñu ne dañuy jëfandikoo xalaatiinu murid muridiya ngir développer Sénégal ci saa si xam ñoo dañuy tiit na ah xanaa kon murid dañoo bëgg un état murid wala dañoo bëgg moom réew mi déedéet ndax boo xoolee taarix di nga gis dëkk yoo xam ni xalaat yi leen suqali ci ci wàllu économie sax ci diine la suqali ko masalan boo demee Angleterre le calvinisme muy wàllu benn benn benn benn benn euh, benn pàcc la ci diine nasaraaniya yoo xam ni ñoom dañoo am seeni xalaat ci wàllu économie te ci la Angleterre jëlee xalaat yu bari ba suqali réew mi te pourtant boo demee Angleterre di nga fa gis ay ay jullit ay ay ay protestants ay chrétiens waaye ñoom ñëpp nangu nañ système boobu basé wu ci ci calvinisme kon maanaam jël ci xalaatiinu Sëñ Tuubaa wala jël ci xalaati murid bi ngir soxali réew mi tekkiwul ni par force ñenn ñëpp dañuy ñenn ñëpp dañ leen def murid kon te te sax li am mooy ñiy bañ loolu ba boo leen ne xalaatu Sëñ Tuubaa dañ laan déedéet laïcité laïcité lañ lay wax dañ la loolu yëpp ci ci la bokk rek ndax boo jëlee ci murid yi lu tax doo jël ci ñeneen ñi te fekk tàqale googu ñu am sax amul taxale ko ci am ndax mag ñi boo demee ci li ñuy jàngale wuute gu tax ñu sànnee ko fa loolu ñoom ñoo ñu ko fi ñoo ñu ko fi indil rek waaye ñi nangu loolu pourtant nangu nañ ñu jëlee ci xalaat ñoo xam sax duñ ay jullit kon lan kon laïcité bi fan la nekk nanguwuñu ñu jël xalaat ci Sëriñ Tuubaa ngir ngir soqale réew mi nanguwuñu ko ñu ko ci say laajman ko la keneen a boo ko jëlee ñu ne bu ñu ko defee ci murid dañ ko def ci tijaan nangam ak nangam pourtant nangu nañ ñu jëlee xalaat ci ñoo xam ne ay jullit di ko fi appliquer kon loolu doy waar la kon loolu ci jagle yi nañ yamani foofu ñu xool nag léegi fi ñuy mujjalee mooy bu fekkee ni murid yi kon am nañ ay jagle yu am solo yoo xam ni yàlla defal na leen ko muy nangoo liggéey danga ko ci genn kàddu di def seeni naalu bopp di farlu ci yu baree bari lu tax nag loolu ba tey soqalewul réew mi wala soqalewul sax murid bi mu ko war a soqalee man loolu damaa gis ni bari na ay sabab waaye boo ko mën nga koo xaajale ci ñaar benn bi mooy sabab bi ci bitti la jóge benn bi ci biir la jóge sabab bi jóge ci bitti mooy murid yi am na ñoo xam ne dañ leen a ragal wala dañ leen xam ne ñu tiit ci ñoom wala boog am nañ giseen bu boo xam ni ni ñu gisee murid yi dëppoowul ak ni ñu leen war a gisee muy giseen bu xaw a ñaaw ndax bari jàpp nañ ni murid yi moom mooy murid moom mooy ko amul xam-xam tilim xamul li muy def daanaka fonkul jaamu yàlla ñu bëri gisin boobu lañu am ci murid loolu ay sabab a indi andi xam naa du jar ñu ciy guddal gisin boobu nag am na tam ñeneen ñoo xam ne ragal la ragal ñoo jàpp ne murid yi bu ñu leen bàyyee ñu dem dañuy moom réew mi dañuy moom nangam ak i nangam kon faw ñu xeex leen ba loolu dañ ko am kon loolu yëpp nag ñaari sabab li muy li muy indi mooy am na ñoo xam ne dañuy xeex murid yi ngir dëgg-dëgg ni seen xalaat ak seen doxalin war a am impact ci développement réew mi ci fànn yëpp xeex bi bari na léeg-léeg ci wàllu médias yi da nga ko ciy gis ndax bari na yàq ñuy gis ci médias yi di fésal murid yi gën a ñàkk pësteef wala nekkuñu ci leen war bañ a wane murid yi nekk li ñuy def loolu du du lu tëm nii rek am am na ay sabab yoo wax xaw a xóot am na ay lobby ak yu doy waa xam naa yoon ma ci guddal euh, kon am na ñoo xam ni gisee ni ñu am ci murid yi moo ñaaw ba ñu leen di xeex ci anam loolu nag bi fi Sëriñ Tuubaa nekkee ba léegi Sëriñ Tuubaa li ko gén mag ñeeg yooyu yëpp dafay mës a am te ba tey dafay am loolu ni mu amee ci islam la amee ci yoon mu ndax yoon mu moom du leen lu islam kon benn loolu mooy benn sabab bi gàllankoor lu tax développement bi war a am dëgg-dëgg amul. beneen sabab bi nag ci ñun la ci ci ñun murid ci suñu bopp ci suñu biir euh, loolu nag mënees na ko tam teqal tam ci ñaari fànn ci sama gisee euh, ñaar wala sax ñett benn bi benn sabab bi ci wet ñàkk xam la ñàkk xam bari na ñoo xam ni. Euh, ñu ngi ci biir yoonu murid bëgg lu baax ak lépp waaye xam gi ñu war a xam li Sëriñ Tuubaa bëgg ak li mu bañ ak ni ñu war a doxalee dafa des ba nga xam ne ñoom seen doxalin day gàllankoor ni yoon wi waree jëm ci kanam ak ni Sénégal waree jëm ci kanam ak ni yoon murid waree soxal Sénégal ndax seeni jëfin day day safaanoog li Sëriñ Tuubaa bëggoon projet de Sëriñ Tuubaa daa nag ñoo ne ci ñàkk xam la am na ci ñoo xam ni du ñàkk xam waaye topp bakkan moo ko indi ni mu amee ci réew yëpp ci kuréel yëpp kuréel boo dem am na ñu baax ñu dëggu ñu xam ni mu amee tam ñu ñàkk xam wala ñu topp seen bakkan am na ñoo xam ne kon ci seen i intérêt yi bopp ci biir yoonu murid wala seen li nga xam ne ñoom moo leen gën a yitteel ci la ñuy dox doxalin woo xam dañuy xaw a sacrifier yoonu murid kon ñooñu dañuy gàllankoor ni yoonu murid waroon mën a développer boo paree développer réew mi am na ñoo xam ne ci wàllu bakkan ni ñuy doxalee mooy indi loolu wàllu xaw a xóot la moom laa tuddee la muridophagie léeg-léeg ci wàllu politique lañ koy jaar léeg ci wàllu euh, koom-koom ci anam yu baree bari léeg ci wàllu doxalin yoo xam ne safaan nag doxalin yi suñ tubaab bëgg mbooloo yu baree bari lool am naa ñun ñëpp xam nañ ko jor mu ciy guddal ay phénomène la euh, ñetteelu sabab bi ci yoonu murid ba tey mooy aaday wolof yi nga xam ni dafa des ba tey ci biir yoon yi ndax masalan ku ne xam na ni culture ak diine dañoo am ay rapport ay ay ay ay ay relations yu xaw a jafe yu complexe ndax jafe na diine wala xalaatin bu bees ñëw ci kuréel ci saa si mu soppi lépp na kuréel ga daan doxee masalan bu diine ñëwee ci kuréel ci mbooloo mbooloo mi day fekk ñu am seen aada ak seen i doxalin léegi ñoom ni ñuy fexe mooy dañuy fexe ba bu nu ñuy boolee aada yeeg diine ci te léeg-léeg diine ci am na aada yoo xam da ko nangu am na aada yoo xam da koy nangu waaye léeg-léeg jëflante boobu day xaw a doy waar léeg day dem ba diine xaw a noot léeg-léeg ñu dem ba aada xaw a noot ni ma koy misaalee xam naa lu xaw a xoromu la mooy sëñ Touba ak mag ñi bi ñu ñëwee ci fekk ñoom ci milieu wolof la ñu nekk ci ci ci ci ci biir wolof yi la bëgg dundal l'islam mooy tasjid googu ñoom dañoo tabax ak kër muy kërug l'islam woo wolof yi ngir ñu dugg ci biir kër googu sëñ Touba dafa tabax kërug l'islam woo wolof yi ngir ñu dugg ci biir kër googu bi mu leen woowee nag bi wolof yi di ñëw ndax wolof yi njëkk a ñëw léegi moom ñëpp ñëw nañu waaye wolof yi ba léegi dafa am impact ci biir yoon wi bi wolof yi ñëwee indaale seeni bagage ndax nit bu lay gane si day indaale ay ay bagage am wolof yi dañoo indaale seeni bagage muy seeni aadaag seeni ngëm-ngëm ak seeni téereeg seeni yëpp dañ ko indaale ñu ñëwee Sëñ Tuubaa ak mag ñi fexe nañ góorgóorlu nañ ba ne leen ah bagage yi kat boo leen bëggee dugg ci kër gi bagage yi moom da ngeen koy bàyyi ci moom bagage yi moom méngoowul kër gi am na bagage yoo xam ne wolof yi dañ koo am naka jekk di seeni cosaan seeni aada ay muy ay làmb ay yu bare bare yoo xam ne bu ñu ko dee ci biir l'islam dafa mel ni du mën a jaxasoog mbiri l'islam bu ko defee ñu ne leen bàyyi leen ko ci bunt bi lii kat mënu fee dugg bu ko defee wolof yi am na dañoo bàyyi bagage yenn yi ngir ñëw dugg ci biir kërug l'islam googu muy yoonu murid muy muy muy islam waaye li ci xoromam mooy am na ci ñoo xam ni bi ñu duggee teewul bi ñu bi ñu leen tëjee buntu bi tam ba dugg nañ seen bagage fexe nañ ba ci poranteer yi jaaral nañ ci yenn ci bagage yi ne bari na bagage yu nekk ci biir yoonu murid wolof yi fexe nañ ba dugal ko ci te fekk bokku ci bari nag ñoo xam ne xamuñu ko nag ndax gëstu bi ñu war a def defuñu ko te te li ci doy waar mooy aada bu yàggee ci diine day dem ba doon day bokkaale ci diine ja dañ ko xam léegi teqante leen nag day jafe léegi nag bu leen teqalewul développement bi war a am du am Sëriñ Tuubaa dafa moom daw la noo xam ne li fekk ko noonu du demee noonu masalan kon yi am nañ seen i doxalin seen yoo xam ni ba tey mi ngi ci biir yoonu murid te loolu dafa gàllankoor doxinu yoon wi gàllankoor ni Sénégal waroon doxee mën naa ci lim yu bare bare waaye comme que waxtu wi fa gàtt naa ci lim yennet bokk na ci ni wolof gisee maanaam euh, nu ma koy tënkee mooy euh, li wéy muy le passé wala maamam ndax wolof li mu xam mooy naan la wéy rek moo baax waaye lii lii fi nekk moom daanaka baaxul te loolu daanaka ñun ñi ci mucc sax bariwul ndax fi mu ne nit ñi moom jamono dafa yàqu nangam dafa mel ni léegi kon dara mëntu la baax léegi buñ naan mag ña mag ña rek ah mag ñi de moom mel ni mag ñëpp ay borom daaru lañu woon ay suñ tuubaa déedéet mag ñi am na ci ñoo xam ne lañ nekkoon ñu ni ñaan ñu leen nekk ku xam histoire Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg wala histoire islam mais suñu mag ñi am ñoo xam jàmbaare ñu woon loolu xam naa lu gàtt waaye la ci am solo mooy du du du loolu nag du tee nag ñu ñu dellu ci ñoom di di barkeelu ci ñoom di inspiré ci ñoom ndax am nañ mérite boo xam ñun ñun dañuy leen di ñaan suñu borom fayal ñu li muy tekki mooy waroo àggale mag ñi foo xam ne yow da ngaa jàpp ne yow mënatoo def dara ndaxte bari na ci bari ba ñun ñi xam nga ne sax dañuy tudd di tudd ay nit ñu baax ñu ci bari ci dañuy dañuy yem rek ci suñu maam ah kii kan la ne sëtu diw dañu Abdou Aziz ñu ne suñu baar ah suñu baar waaye yow suñu Abdou Aziz yow lan nga liggéeyal yow yow suñu baar wala lan nga liggéeyal islam wolof dafa am habitude boobu mooy day yem ci maamam ndax moo tax suñu dañu waa naan bul yemale wala euh, damay bañ a jëm ci fat la euh, xat xalaa li si taxadumi faxat fatashala bul yamale ngëneelu suñu borom yi ci mag ñi masalan al wafa war ñoo ñëw rek ne ah dañu war waroon def yi borom def na ko sëñ euh, sëñ Cheikh Khady bu xalaatee woon noonu kon jumaa ji du ko def al boo xalaatee noonu kon lii yéen li ngeen di def nii borom daaru dafa ko woon maa ngi ciy jégalu yéen a ngi jàllale message suñ Touba ba Japon fi mu ne nii Touba TV nit ñaa ngi koy seetaan fu nekk tekkiwul nii dangeen di dab borom day def loolu nit ñi wolof day jaawale loolu maanaam roy ci nit ba ba def loo wax defal la ko loo xam moom dafa jotu ko woon a def ak méngale sa bopp ak ndax boo waxee ne ne ah kii kat day méngale borom moo moo boppam ak borom daara fekk du loolu ndax borom daara li doon ñaan mooy am sët yoo xam ne dañuy liggéey loo xam ne moom jotu ko woon def ci lislaam sew-sew la nag sew bu xaw a waaye li ñu li ñu war a ñaan mooy li mag ñi bàyyi woon ñu ñu liggéey ndax bu fekkee dañ naan yoonu murid wala ñu naan Sëriñ Tuubaa amul tànki kanam tànki kanam ah, amul tànki kanam ni nga waxee ne amul tànki gannaaw tànk kanam laa am te li borom daaru defoon suñ Cheikh Khady fas koo yéenee def li suñ Cheikh Khady def yéen sët yi fasoo leen ko yéenee def kon kay tànk gannaaw am na am déet man defoon wala suñ mu saa li def man fasuma yéenee def loolu ba pare ñu ne léegi ñun amuñu tànk gannaaw ah man xam naa la bu seen gaa yi leeral kon kon wolof moom dafa tàmm di dellu ci maamam ba ba du jëf lu xaw a xóot la Euh, bari na bari na xam naa waxtu yi duñu ko may waaye bari na daal doxalin yoo xam ni mi ngi ci biir yoon yoo xam ni euh, yu baree bari la yoo xam ne day gàllankoor développement ba may wax ci wàllu xam-xam ci wàllu dundiin ci jaamu yàlla ak ci wàllu économie beneen gàllankoor tamit yoo gis ba tey ba tey ci wolof lañ ko xaw a jëlee muy wolof ni mu gisee xam-xam euh, te yii yépp nag xam naa ci téere bi lay gën a leer incha allah bu génnee dama koy jël benn par benn ci téere bi di la won Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee fekk wolof yi daan ko daan ko jëfee lan la la lan la indi ngir soppi loolu lu doy waar la ndax boo gisee surtout Masaalikul Jinaan boo jëlee muxaddama bi ci njëlbeen bi ci Sëriñ Tuubaa di leeralee daanaka boo ci jël day mel ni lu mu fekkoon jamonoom am am feebar yooyu la dafa mel ni dafa mel ni Masaalikul Jinaan xeetu traitement wu jamono Sëriñ Tuubaa la woon waaye boo xoolee jamono ji sax ñoo gën a léegi boo ci jëlee benn par benn da ngay gis ay feebar yu nekk ci wolof yi nekk ci africains yi nekk ci sénégalais yi moom la Sëriñ Tuubaa di di faj benn bi wax naa ko ci waaye xam-xam ci boppam ni ñu koy jëfandikoo gis ngeen masaalis bi suñu wax ci xam-xam xam-xam du nangam du nangam du puu du ngir puukaree ngir nangam waaye da gis ni loolu ba tey dafa xaw a des ci biir am na loo xam ne Sëriñ indi na ko fi ay saafara am na loo xam faj na ko waaye am na ba léegi loo xam ne ñun ñoo ko bañ a jël ngir fajoo ko moo tax yi ba tey bokk na ci feebar yooyu xam-xam ñun ni ñu ko gisee man dama jàpp ni Euh, yoonu murid seen rapport ak xam-xam dañ ko war a xoolaat ndax xam-xam ni ko Sëriñ Tuubaa fonkee woon ak fi mu ko bëggoon a yóbbu dëgg-dëgg ñun bu ñu xoolee am na ñu des yu bare bare bare am na nag ay jéego am na jàmbaare macha allah yàlla yàlla fayal yu def ay jéego ñu ciy góorgóorlu bu dëgg ba cëg ni ñu war a jàppale jàppale wuñu leen waaye xam moom ni ko waroon a dundalee moom des na moom na ay jéego moom waaye boo ko boo ko méngalee fi ko Sëriñ Tuubaa bëggoon a yóbbu ba tey des na am yu bari na lenn rek doy na ci firnde mooy ni ñu waroon a jàppalee daara yi ak ñi fi ñi ñi jëngu ci xam-xam fi ne nii boo nekkee ab sëriñ daanaka balaa lay gaa yi di gën a jàppale sax mooy ngay yëngal li gaa yi naan yëngal léegi waaye boo nekkee sëriñ boo xam ne ngay dundal xam-xam di di di di nekk di bind ay téere daanaka nga ku la la teel satala sax daan xam ne fi mu ne nii kon maanaam wàllu adduna gi day dem ba day muur loolu li Sëriñ Tuubaa fonkoon kon xam-xam ni ko war a fonkee des na ba tey sax buñ ko ni ko fonkee tamit même ni bi ñu ko fonkee sax ni ko war a jàppee tam man damaa sama seetlu ne xaw naa des ndax ndax suñu tubaab dafa séparé woon xam-xam ci ñaari fànn ndax daf ne euh, alhilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu huwa nuuru ma'a mooy xam-xam maa ngi jégalu ma jumee ti bee bi xam-xam du ay riwaaye kese ay xaala diw xaala muy li ñuy wax la connaissance libres wala la culture générale muy fi mu ne nii ñun jàpp nañ ni ñu am xam-xam ci ñun mooy ñu mën a wax arabe yu rafet ñu mën a wax ay français yu neex kon ñun jàpp nañ loolu mooy xam-xam fi mu waaye suñ tubaab li mu def ne loolu du xam-xam xam dëgg-dëgg mooy xam-xam day ànd ak leer ak dégg leer gi da koy delloo ci jaamu yàlla ak sellal gi lay may leer dégg gi mooy coono recherche maanaam baxsu bi ngay def ngir mën a am capacité d'analyse ndax ñoo duggante daal ndax suñu ma def ne ragal leen wax xamal leen kon xam-xam léeg-léeg bi ñuy dundal ci yoon murid ci sama giseen day xaw a des dañuy yem rek ci wax yi ni masalan te loolu li ma ci wax lu ma xam la dangay jël benn téere fi mu ne nii lu ci sonn euh, ku mel ni sëñ xaadim ku jàmbaari la ci sëñ xalil ak ñu baree bari ñu ngi def ay gëstu yu am solo di bind ay téere waaye booy bind téere da ngay gis ni da am sax jafe-jafe ci gis ku la mën a corriger ne boo na bind téere bëgg ko jox ay nit ñu toppaatal la ko wala indi ci ay xalaat daanaka dañ ko jox euh, benn borom xam waaye daa ko fay denc daanaka du ko jox sax solo waaye boo demee ba génn téere bi rek ci ngay am téeméer yu taxaw ci ngir corriger la léegi ku ci nekk nag ah suñ bi gis nga yàq ba mu def ci barab sàng nga xam ne ñun fi mu ne nii ay yàq ay ay yooyu ci la gën a concentré ci dëgg-dëgg li xam-xam yi daan jariñe muy yéwénal sa doxalin ak njariñ islam njariñ mu ndeef yi xam naa sew sew la waaye dafa dama ko gis dëgg-dëgg ci ñun ñun ñuy tuddee borom xam ci yoonu murid eh, maanaam ci mu am ci ay gàllankoor xam naa fi may jeexalee mooy kon li mu ci mënoon wax bari na waaye dama ko xaw a tënk rek euh, li nga xam ne nag jàpp naa ne buñ ko defoon dina bokk ci ndax booy indi tamit ay constat wala ay problème war ngaa tamit ni ñuy wax dégager une perspective muy wane ni lii kat buñ ko defee ñàkkul dina gën a yéwénal ci anam yu bari euh, développement boobu ñuy wax ci wàllu murid gi ak ci Sénégal damaa gis ni yoonu murid potentiel yooyu mu am muy jagle yooyu dañ ko war a jëmale ca kanam bokk na ci dañ ko jëmale ca kanam nag muy xam-xam boobu ñu war a dugal ci biir liggéey bi ndax bari na ñuy def ci yoon wi pëstéef mi ngi fi alal mi ngi fi waaye léeg-léeg xam-xam bi ko war a nose taxawal ko saytu ko ba du yàqu dañ koy gannaawal te yépp nag lañ soxla dañu soxla alal soxla soxla soxla pëstéef waaye dañu soxla xam-xam bi waaye xam-xam boobu mooy li expertise bi day manqué bu baax a baax a baax ci yoon wi ne ni bari na ñuy jàmbat ci biir yoon wi ñàkk dugal xam-xam boobu moo ñu ko yóbbee ci yu bëri nag muy Tuubaa di doxeek ci wàllu ni ñu war a tasaare njàngalem seen tuubaak wàllu média yeeg problème yu baree bëri buñ fi mu ne nii murid yi man ci laa yàgg a dox ñu xam ci may dox yi ba mën nañ ko am na lu ñu ci xam fi mu ne nii murid yi bëri nañu ay compétence ci fànn yu bëri ñun ingénieur murid yi ñu jeex spécialiste yi ci wàllu xam-xamu diine lépp murid yi yor nañ ci li fi ne nii loo xam ni eh, war nañ ci sant yàlla waaye li liñ koy am am ñooñu fi mu ne nii amuñu daanaka jeexit bu am solo ci ni yoon wi di doxee dañ leen a ber rek ñu am xam-xam fi mu ne ci yoon mu dañ leen ber mu ne ñu amal ay ay projet amal ay ay ay initiative waaye ñu ko mën a nose suivre ko jàng ko def ci ay at nekk fi bëgg cee liggéeyal Sëriñ Tuubaa dugaluñ leen ci liggéey bi nga xam ne loolu mooy indi ay jafe-jafe ndax daayira yi boo ko xoolee problème la daayira yi potentiel bi mu am ci développer Sénégal kenn xamu ko waaye daayira muy doxee yu bare da ngay gis ni expertise amu ci daayira boo boo nee comptabilité ñu leen la xaalis Sëriñ Tuubaa kenn du ko compter wala nga xam ni am ay projets yu am solo nga xam ne daayira yi léegi ñu ci bari boo léegi dañoo jàpp nañu daje mawlud naan café Touba wax joxe ay xisa yoo xam ne sax léeg-léeg wér gi sax dina de jàpp nañ loolu mooy alors que daayira mënoon naa soqali réew mi naka noonu ci yeneen fànn fànn boo jël ci yoonu murid xam-xam bañ ca waroon a dugal te ñu ko fi am ndekk fi nag loolu moo ci gën a naqari ñi ko mën a soqali yoon wi ñi ko mën a soqali Sénégal ñi ngi fi duñu jeex bëgg lu baax duñu sell am xam-xam waaye dañ leen a rek duñu leen laaj xalaat lu ñuy def nga xam ni loolu moo indi jafe-jafe léegi nag damaa gis ni jot na sëkk nag fi mu toll nii ñu fexe ba ñu ñi xam jàng xam am loo xam ne mën nañ ko ñu boole leen ci liggéey bi ñoom rek ñoo war def liggéey bi façon yu nekk ndax yoon suñu tubaab lépp lu bari la soxla am na ñoo xam ne seen pëstéef lañ soxla am ñoom seen alal ak yeneen waaye dama gis ne maanaam wàllu xam-xam bi moom liñ ko waroon a fonkee des na loolu tamit xam naa foofu laay mujjee euh, damay ci xaw a def benn euh, benn réserve bu ma nee xam-xam tam tekkiwu ma ni dangay indi noonu xam-xam rek gannaawal pastéef yi ndax loolu borom xam-xam dañoo dañuy def erreur boobu dañoo jàpp ne ne ni am na borom xam-xam yom dañuy xeeb ñu ñu terrain bi di di kii ndax jàpp nañ ni ñii daanaka dañuy taxawaalu déedéet ku ci nekk ak ni amee ngërëmal yàlla am na ñoo xam ne ci defar kafe lañ leen soxlaa am na ñoo xam ne ci di filmer leen soxlaa am na ñoo xam ne ci bind ay téere lañ leen soxlaa kon ku ci ne nga war xam ni fànn ba nga nekk tekkiwul ni keneen warul nekk ci beneen fànn lu xaw a xóot la waaye tamit bu ñu xaababal tamit ci ne xam-xam xam-xam xam-xam rek eh, di làkki arab wala di làkki tubaab rek déedéet am na ñoo xam ne ci yoonu ñu ko mën a doxal ñu mën a soqali Sénégal ñu nekk ci terrain bi kon faaw ñu boole yooyu kon daal xam naa li ma ci wax bari na eh, waaye xam naa ñu yemale ko foofu eh, di xam naa di mu jël fi ñu tàmbali woon rek mooy di di sant bu baax mu assasa bi te tam di jéggulu ci wax ji bu fekkee ni am na loo xam ni tënkuwul ci ni ngeen ko doon xaare nga xam ne doomu aadama moo di euh, lépp lu ci jub te dëppoo ci euh, ni ngeen ko doon xaar ñu ngi ñaan mu dëppoo ngërëmal suñu borom te mu defal ñu ci tawféex bu ñu mën ko fekk ay déwén yu bari euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jëf Serigne Abdou waxtaan wu am solo yi nga xamante ne baax nga ñu ko tey yaakaar naa ne ñi nga xamante ne teewul nañu waxtaan yépp gis nañ ne liñ ci doon séntu sax am nañ ci lu kawe suñ jot kon nag ci turu muassasatul Wafa bi huququl iman niñ ko waxee woon ci ak njàlbeen rek ñu ngi lay delloo ak cant goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye am di ñaan yàlla judal sa fan yokk sa xam-xam te tamit may la kàttan ba li nga xamante ne yéen nga ko ci yoon yéen ko ci lislaam yi nga àggale ko foo xamante ne kawe suñ jot xam naa ne dañuy jox Euh, ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi jëm ci su ko defee ñu tontu laaj yooyu bala ñu ñëw laaj yi nga xamante ne moo aju ci thème bi xamaa laaj yooyu ci thème bi bari waaye nag dañ ciy jukki yenn rek tontu ko ci ñu jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi aju ci wàllu fiqh a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon ñu daal dugg ci laaj kii dafay laaj ndax nit dana sañ a rendi ginaar ba noppi jël deret ja ja sëpp di ko binde ab téere maanaam di ko binde gàllaaj assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa déedéet nit sañta reen di ginaar ba noppi jël daret di ko binde gàllaaj ndax su fekkee la mu bind alquran la alquran binde ko sobee araam la su fekkee du alquran it bu dee lu ñu takk baa ñu koy naan sobee naan ko wala takk ko araam la kii mu ne damay laaj koo xam ne boo ko nuyoo te xëy na fóonoo loxoom mu mer maanaam sujjóotuloo ko mu mer ndax warees nga ko sujjóotal wala waaw ah, loolu moom itam ñi ëpp ci ñi wax ci masalam ndax sujjóotal kenn ci boo ko nuyoo dagan na wala daganut ñi ko daganal boole nañ ci ne su fekkee day koo xam ne dafa rëy ba boog sujjóotalul mu mer sujjóotal ko xaram na waaye jàpp naan nag su fekkee kab day kilifa gun daan wormaal naka jekk li tane mooy bay boo di ko sujjootal rek te bañ caa xool ndax dana mel ak du mel kii mu ne dafa maanaam ab commerçant la yàlla dogal mu war a génne asaka yor lu mat ni nisaab mu laaj ba xam ndax xaalis bi muy génne mën na koo génne jënde koy pepp mbaa ceeb séddale ko déedéet daganul de maanaam ni xam ne ku war a génne asakay juróokër baa war a génne asakay mbay du mën a jël lu toll ne la mu war a génne génne ko ci xaalis ba léegi noonu la ki war a génne xaalis xaalis rekk lay sañ génne waaye suñu ko jëndee ceeb wala dugub di ko ca génne kii mu ne lan mooy taqale diggante al muslim wal mu'min muslim ak mu'min ak muhsin su dee mu'min mooy koo xam ne juróom-benn yi nu war a gëm ci lislaam yépp gëm na ko su gëmee juróom-benn yooyu ba noppi nag bu ca boolee li suñ boroom digle mu taxaw ca di ko def lim tere mu bàyyi ko mu doog a tudd muslim su ca boolee loolee muy jëf yàlla yi kese tax xam ne jëf ko ngir kenn wala ngir bànneexam wala ngir àdduna mu doog a tudd muhsin su fekkee benn dàqu ci nag nga xam ne moom juróom-benn yi nu war a gëm gëm na ko waaye taxul nag yim war a jëfe mu koy jëfe ni ki du julli du woor du tax jullit ga mat ba léegi su fekkee it ma ngay jullee ka woor nga xam ne muslim la waaye taxul mu gëm ca dara cib xolam moom itam du tax mu baax naafeq dañ koy tudde su boolee ñaar yooyu nga xam ne gëm na waaye ma ngay jëfe santaane yàlla yi waaye nag la muy jëfit yàlla taxul mu di ko def kon it yàlla du ko ci fay dara kon ñett yooyu faaw dañuy ànd rek doog mat kii mu ne lan mooy atteb koo xam ne day woor waaye du sàmmanteeg ay cëram du sàmmanteeg du damm ab gisam ci lu xaram ab loxoom du ko téye ci lu xaram ak tànkam du ko téye ci lu xaram muy laaj kooku lammiñ yëpp du ko téye ci lu muy laaj lan mooy batte maanaam kooku ñàkk gam ñàkk téye aw lammiñam ci lu xaram wala ay bëtam wala ay tànkam am na bàkkaar ca loolee mu def te it day wàññi tiyaabay kooram lool waaye nag bu dee ci sari xamum taxul ñu ne kooram yàqu na teewul nag moom dana wàññi tiyaabay koor ga lool mel ni noonu sëñ bi di waxe ci tasawuru subaan wala masaalikul jinaan wantabihu fi an as-sawma lam yanasir fi adamil akli faqat la taxtarir is rubba saa'imin maa aljamaha laysa lahu fihi siwa almajaa fastawmu an yasuuma kulla adwi fastawmu an yasuuma kulla udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi kon daal faawu daa war a góor góorgóorlu ci téye ay cëram def ci lu yàlla gërëm lépp lu yàlla gërëmul mu bàyyi ko su ko defee nag am na bàkkaar ca loola rek waaye du tax koor ga yàqu allahu a'lam ki mu ne faratay koor la faratay koor ñaar la benn bi mooy mu yéene fanaanoo yéene ci ci guddi gi su fekkee koor goo xam ne koor gun war a toftale la ni ki muy weeru ramadaan kon bu yéenee ca guddi gu njëkk nga woorandoo koor gépp rek yéene jooja doy na waaye nag bu demee ba ca biir koor ga mu am ngànt ba tax mu dog kon yéene jooja yàqu na faaw day def bis bu set mu yeesal yéene ja bi ci topp mooy lépp lu ne lu yàq koor la mu téye ca boppam bañ koo def ay sunnaam nag mooy teel a dog te mu wóor ne jant bi sona ak yéex a xadd te mu wóor ne fajar fenkagut ak téye saw làmmiñ ci wax ju amut tiyaaba kii mu ne ndax diggante bi ñuy wax jàpp jot na ak bi ñuy nodd ku ci lekk ba nga naan ci li nga am koor déedéet bu ñu xasee jàpp jot na lekk wala naan daganatul su fekkee moo ko tey lekk ca wala naan dana war a fay kafaara su fekkee tëyu ko nag nit ki daa xamutoon ne heure boobu bu jotee du tee nga sañ a lekk kanaan wala daa déggutoon ban koy wax moom dana war a fay rek waaye du war a kafaara ki mu ne lan mooy atteb koo xam ne dafa jaxasoog mbokkam mu jigéen maanaam dafa joteeg moom maanaam mooy atteb njaalo rek ndax men da ci jamono ji waaye jamono ji ak jamono yëpp ci mu ne lan mooy atteb wat ab sikkin dafa xaram wala dañ koo sip wala wat lépp lañ xaram lañ xaramal moom itam bari ay coow loolu waaye li wër ci fiqhu Maalik mooy daal wat sikkim ba lépp moom araam na tey su fekkee du sikkim bu gudd war ca dara araam na su demee ba gudd lool nag mu dindi ca lu mel ni ceer ba bàyyi ca ca des dagan na kii mu ne ndax nit ki dagan na ci moom muy takk loo xam ne bu ko takkee nit ñi duñu ko gis loolu su fekkee takk ga jubluwu ci ak njublan ni ki jubluwut di sàcc alali jàmbur te kenn du ko gis baax su fekkee nag lu mel noonu moo tax mu takk ko ngir mën a jël alali jàmbur yi kon xaraam na mu ne koo xam ne dafa amoon yéene rey la nga rey ko ndax dañ ci am bakkaar déedéet dañuy wax ne maanaam su fekkee nit dalaa bëgg rey li ci yoon digal mooy su fekkee xaw na laa sori nga xam ne man nga koo xub xamal ko ne soo ma bëggee rey dinaa rey da ngay def noonu su taxoon mu téye boppam nag danga koy rey te du tax nga am ci bàkkaar su fekkee daa jékki-jékki song la nga xam ne mayu la yaatug sax ngay taxaw naan da nga koy xupp moom itam boo ko rayee tax nga am ca bakkaar kii mu ne baayam daf koo génne këram ci waxtu muy dund da koo génne këram mu laaj ndax su baayam faatoo wala moom mu faatu danañ dondante maanaam dondante gi su xasee ba war a am am na yu ñuy tudde mawaanixul irsi muy yi tere doon yooyu nag daa mel ni bokk ci ndax daan ci wàññi ais laka risqan muy xadamul istixlaal maanaam ku judd indaaliwul bakkan ak assak muy ñaar ñuy sikk sàkk ku njëkk a faatu wala allixaalu muy rëbbonte wala alkufru muy kii nekk jullit kii nekk yéefar wala arriq muy ki nekk jaam ki nekk ngor wala azina muy bu fekkee day doomi njaalo wala alxatlu muy su fekkee daa rey ku mu war a doon doon juróom-ñaar yooyu moom ñaar ñu waroon doon dante su ci benn amee dootuñu doon dante waaye génne ko kër ga dama ko génne kër ga rek dutee ku ci njëkk a faatu moroom ja na ko doon insha allah mu ne ndax góor sañ naa takk ceen wala ab lam wala lu ëpp ñaari jaaro déedéet góor sañ ko takk ceen ceenuk lu mën a doon sañu koo takk ba léegi lam lamu lu mën a doon sañu koo takk su dee jaaro la nag sañ naa takk jaaroob xaalis waaye sañu la takk ñaari jaaroob benn jaaroob xaalis daal sañ na koo takk tam a doon jaaro bu ëpp ñaari dërëm yi yoon kon baax na xam naa dañuy yamani foofu ba weneen rek ndax waxtu dafa gàtt waaye ñu fàttali fàttali ne laaj yi ñi fi toog tontuwuñu ko mbooloo ñoo koy gëstu dañ koy jàllale ci nit ñi rek bu ñu paree itam danañ ko gaaral ku mel ne Sëriñ Abdourahmane mu topp ko ba mu wér ñun jàllale rek lañ ci am ñu fàttaliwaat leen it ne lépp lu ñuy laaj dañu xool la gën a wér ci ngirum imam tontu ko léeg-léeg dana tontu lu bari loo xam ne dana am ñeneen ñoo xam ne la ci seen gis-gis ak lan tontu doon benn waaye bu boobaa it nañ xam ne la wér ci ngirum imam rek lan leen indil waaye toppuñu yeneen ngir walla addis wala leneen wasalaamaaleykum wa rahmatullah lajnatul fiqh ci seen tontu yi ngeen di tontu muy am solo nit ñaa ngi leen di bàyyi xel bu baax ci laaj yi ñu leen di laaj ngeen di ko tontu ñuy sant mbokk yépp di leen gërëm sëriñ bi yow mi ñu doon defal waxtaan wi ci turmu mu assasatul wafa ñoom ñépp nee nañ ñi ngi maase di la sant di la gërëm di la wax ni waxtaan wi liñ ci séentu woon am nañ ci lu kawe ñu ngi ñaan yàlla mu guddal saw fan wéeral sa yaram te bàyyilaat sa xel nee nañ am nañ mbégte lool cant gi daal am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem man lañ ko wax ngir ma jotal ko kon loolu ma jotal la ko bu baax a baax tey fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa al mufattish Ibrahima Cissé moom lañ war a séqal jataay bi fii muy l'inspecteur Ibrahima Cissé bu Louga mooy fas yéene waxtaan ak ñun ci benn tomb bu ñu war a jàngat muy wa rahmati ak kullu shay sunu boroom dafa wax ni sama yërmande matale na fépp maanaam matale na lépp tomb boobu lay war a jàngat ak ñun ci yërmande suñu borom matale gi matale ci lépp ak fépp muy tomb bu am solo bopp mbokk yi dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax Serigne Ibrahima Cissé sëñ bi sa waxtaan wi am na solo lool ba tax na laaj yi bari na lool kon xam naa niñ ciy def rek dañ ci daal di jublu su ko defee laaj bu njëkk bii nga xamante ni moo njëkk a rot ci mbokk mi nga xamante ni moo ko laajoon léegi ca bind ko ci geneen wàll gi bu ma la ko joxee nga yër ko ba noppi rek ci lañuy ñuy ubbee xam naa dinga ñu mën a leeral laaj bi soo noppee nag ñu soog a ñëw ci li nga koy tontu. bismillah rahmaan rahim waaw kii de dafa mel ni dafa laaj bu fekkee ni Touba dëkku diine la kon nu ñu mën a maanaam nangoo ay banque di am ci dëkk bu noonu waaw loolu de xam naa sama giseen laa ci joxe euh, mooy tuubaatam bu nekkee dëkku diine bu ñu fàtte ni dafa nekk ci réew moo xam ni euh, maanaam charia tënk ko mooy loi di ma loi l'islam maanaam dëgg-dëgg doxu kon Touba bu amee tamit loo xam ne ñàkkul ci wet may lañ ko ko waaye am na foo xam ne àggagu ko ba tey ci biir eh, état Sénégal la nekk état Sénégal maanaam banque moom aayaluñ ko eh, loolu lenn la leneen li tamit ci biir islam ci bopp ba tey am na ay déggin yu wuute ci ndax jullit dina mën a jëflanteeg banque yu dul banque islamique wala may ñu ko ko loolu ku ne xam na ci maanaam ixtilaaf yi am ci borom xam-xam yi Euh, ñenn ñi ñu bari bokk moom lañ gën a nangu ñu ne am na foo bu fa àggee xeetu maanaam daruur yoo lay doon ci jullit bi jëflante ak ñoom ndax masalan xaalisu jumaay Touba bu fekkee ni ay milliards la ñu war ko tabaxee jumaa ji xam na ni jamono weesu na ay milliards nga koy denc ci suufu waxande wala ci suuf suufu lan kon faaw ay banque nga koy def ak yeneen yu baree bare yuy wane ni kon ni système bi tëddee nii daal mel na ni Euh, ci ci ci wet mel ni mënta ñàkk moom moom day day mel ni naa ngànt la waaw ci wet wala boog bëri na boog war na xam yu gisee noonu kon loolu day wane ni kon euh, fi mu toll nii loolu mënagul a nekk léegi nag leneen li ñu ci war a xalaat nag mooy ndax waruñoo xalaat yenn xeetu banque yoo xam ne mooy gën a dëppoog jullit ñi muy banque islamique yi ñuy wax banque islamique te am na sax ci war a def naa ay waxtaan insha allah ci fan yi mooy banque yoo xam ne day dëppoog l'islam dëppoog dundiinu murid yi bu banque yooyu amee defe naa ne problème bi kenn du ko posé bi may jeexalee foofu mooy eh, man dama jàpp ni question yu mel ni sax am na solo waaye am na amoon na yeneen tam yu ñu waroon gën a xalaat ci diggante boobu mooy dama ne eh, ma koy faral di wax bu Touba amee ay banque eh, ñu bari ci ci Mouride wala ci di ko naqarlu ma gis ne naqarlu banque yi dara la waaye ndax waruñu woon a gën a góor góorgóorlu ba bu tuubaa amee juróomi banque Mouride yi. rawatina ñu sëriñ si fexe ba def fi fukki université masalan saa yu amee benn banque bu fekkoon ne war amee benn maanaam université ëpp nañ Touba euh, maanaam banque yi defe naa ne loolu dëgg-dëgg li ñu waroon a wax la mooy masalan bu fa leneen mënta amit fi ñu toll waaye nañ fexe ba lu baax li taxoon suñ Touba taxawal Touba loolu moom bu ko bu ko fay leneen li ëpp daal man loolu damaa gis loolu lu ma doon xam na. mi mu ni moom itam bi ci fànn googu ci la ko bindee mu ne est mën nañoo am développement. maanaam ci mouridisme développement islamique ci mun ñoo am développe te mënta ànd ak développement économique maanaam ndax loolu mën na am ñaar yooyu ndax benn mën na cee dem bàyyi morom bi waaw bu ñu bu ñu delloo ci li ma waxoon sànq ci bi may eh, développé thème bi dama leen waxoon ne islam moom ñetti fànn yooyu dafa damaa gis ni moom développement bu koy wax ñetti yooyu moom eh, ci ëpp solo la muy wàllu xam-xam wàllu jaamu yàlla wala ragal yàlla ak wàllu dundin muy wàllu barke muy développement économique boobu kon damaa jàpp islam moom ñett yëpp la soxla ñett tax ñett yëpp dañoo am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy lëkkaloo ndax bu fekkoon ni euh, wàllu économie bi wala wàllu dundin bi amul solo kon suñ Tuubaa du ñaan ci métaphore suñu borom defal Tuubaa ay xéewal yoo xam ni jullit ñi nañ mën a dund seen diine kon ñett yëpp am solo kon bu ñuy wax développement islam ñett yëpp lañ soxla ndax lu ci sooxee rek dina indi ay jeexit ci yeneen yi ndax bu ñu fekkee dañoo développé ci xam-xam ak ci ragal yàlla moom naa euh, suñu borom dañuy defal barkeel waaye tam bu fekkee dañoo xaw a ñàkk doole tam ci wàllu dundinu àdduna tamit amuñu ay jumtukaay yu ñu yu ñu yu ñu mën a yaree suñuy doom am système bu dëppook nu ñu bëgg a dundee loolu mën nañoo indi sax ay gàllankoor ci suñu xam-xam wala ci suñu suñu jaamu yàlla kon daal gis naa ñett yëpp ñoo war a kii mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi dafa doon laaj ba xam maanaam crise morale bi nga xam ne moo am nii fi mu man nan lan mën a def ba am ci développement maanaam ba crise morale boobu ñu jànkoonte ak moom ba am développement. waaw jërëjëf ci laaj boobu loolu man sama giseen mooy crise morale bi moom fi mu ne nii ñi ciy wax bari na daanaka jafe na nga dégg ñaar wala ñetti waxtaan yoo xam ni duñu wax ci yàqu-yàqu jamono ndax ñëpp ciy waxtaan fi mu toll nii waaye man nag fi ma ciy xaw a wuuteeg tuuti ñi ciy waxtaan mooy damaa seetlu ne ñun dañoo tàmm bu benn jàngooro amee dañu taxaw lu xool lu waral jàngooro ji dañuy tëb rek ne jàngoro sangam am na ñëpp di ko waxandoo naan jàngoro ndax te damaa jàpp ni sax fi mu toll nii yàqu-yàqu jamono moom di ci wax moom daanaka ci wet maa ngi jégalu waaye yàq sa temps la ndax woykat yi sax fi mu dañ koy woy dañ naan jamono yàqu na léegi alal naa nga kon léegi constat ñëpp def nañ kon kay li ma ta def léegi mooy loolu fan la jógee lu ko indi ndax nit ñi dañoo tëb tëb rek tàmbalee sàggan wala boog ni suñu borom doom defaree doomu aadama yi da ko soppi da defar nit ñu baax ba ci yàgg mu ne xaar ma nopp la defar nit ñu xaw a sàggan wala dafa am yu ko sabab sabab yi bokk na ci boo ko analyser muy mondialisation bi ëndaale maanaam valeur yi nga xam ni islam da koo rafetlu mondialisation boobu dafa ñëw da koo gannaawal jël yeneen valeur yoo xam ne islam da koo dàq di ko imposer nit rajo yi ci journaux internet yi kon médiatisation bi am nii dañoo war a seetlu ni lu bari bari du moom kese nag ndax am nañ suñu yëfi bopp ñu nit lu bari bari ci lu yàq foofu la jógee kon war ñu faaw ñu xool fan la jógee ngir mën a xeex loolu kon boo ko gisee ba noppi nag nga indi ay saafara ndax ñu bari dañ naan jamono yàqu jamono yàqu waaye duñ la indil mukk ay saafara ci ni ñuy ni ñuy teg lool kon ngir dellu ci wàllu développement bi mu wax noonu damaa jàpp ne li ma wax sànq islaam muy fonk xam-xam jaamu yàlla. loolu andul ñu barke muy nangoo liggéey damaa jàpp ni ñett yooyu moom muy xam-xam ak jëfe bi ñu sëñ Tuubaa santoon buñ ci buñ ci góor góorloo damaa jàpp ni loolu bokk na ci li safar li li li li safar yàqu-yàqu jamono su ma gisee. ci biir ay woyam mu ni noibu zamanana wal aybu fiina wa ma li zamanina aybun siwaana dafa mel ni bis bu set bu nu waxee dan naan jamono yàqu na tey bu xoolee jant bi fa mu doon fenk rek ba léegi lay fenke fa mu doon sooy lay sooy dafa mel ni kon ñooñ jamono ñoo amuk soppi ko xam naa lañu sëñ Moussa Ka doon wax naan addina wëlbatiku nag dajaalu ñu jiitu woon a def ginnaaw di yaale day mel ni kon xam naa day dëppook loolu nga doon wax noonu si biroon kii mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaane ba noppi dafa laaj Sénégal ban façon la la seet ni moom la war a développer maanaam ci xam-xam ak diine àdduna wala économique wala dundal culture bi fi maam yi bàyyi woon rek yan lañ ci war a gën a tànn pour développer ci. waaye loolu damaa jàpp ne mooy tont bi ma tontu woon sànq rek mooy ñett yi ma waxoon mooy liñ fi Sëriñ Tuubaa bàyyil te mooy lislaam mooy développer ci wàllu xam-xam développer ci wàllu dëppale suñuy jëf ba ni li ñu yàlla digal ñu nekk ci lim ñu tere ñu moytu ko defe naa ne yooyu moom base ba bu amee rek développement économique defe naa ni lu yomb lay doon kon mooy ñett yooyu rek defe mooy. dafa dégg ci sa biir waxtaan nga wax développement wàllu àllaaxira mu bëggoon foofu itam nga dolli ko ci tuuti rek pour euh, nit ki nan la mën a waajale développement ci wàllu àllaaxira comme lu mënta ñàkk la nit ki bàyyi ko xel. ba tey rek xam naa dama koy baaw mooy waajal àllaaxira moom li ñu ci alxuraan ak sunna ak li ci sëñ Tuubaa fedd li ma defe naa ni boo ko doon lim fii du jeex te loolu li ci jiitu kon ci waajal àllaaxira boobu muy développement àllaaxira muy ñu jéem a nag fas yéene góorgóorlu li fi sëñ Tuubaa bàyyi. ñu fexe ba xam ko di ko xamle dafa naa ne ñaar yi fi ne nii lu ko ëpp solo man ci li ñuy def lu tax mu assasa bi am solo ak yu mel noonu mooy li war a jiitu ay développement ay séminaire yooyu na nit xam seen bopp xam li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi lan la tax ci